bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq fas yéene àndaat ak yéen tey jii nga xam ne mooy juróomeelu fan ci weeru koor yi ci jataay yu am yi nga xam ne mu assasatul wafaa'i bi xuquqil iman moo koy def fii ci Darou Moukhty fas yéene dalal rek kenn ci mbokk yi nga xam ne ñoom lañu tànn ñu fas yéene ànd ak ñun diiru weeru koor yi ngir jàngat lenn ci tomb yi nga xam ne tànn nañ ko fas yéene ko bokk yéen jàngat ko ñu ñaan yàlla defal na ci tawfiix te def leen ko ci yéen yéen ñëpp ak ñu ñuy déglu ñëpp. bala ñu jox kàddu gi suñu gan gi nga xamante ne moom lañuy ñu bokkal jotaay bi tey muy professeur Djibi Diakhaté di ab sociologue di ku ràññeeku ci wàll googu xam naa dañuy. xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram xamle tamit aslëf li nga xamante ne moom lañu ñu fas yéene baaxe tey incha allah fi jotaay bii nii moom mi ngi defee euh, cycle primaire am mi ngi ko defee ci cees ci cees googu tamit foofu la defee njàngum secondaire ba foofu la amee baccalauréat ci lycée bu Malick Sy ginnaaw bu ma amee baccalauréat ci lycée bu Malick Sy la jóge foofu dugg ci université bu Cheikh Anta bu Dakar foofee la jàngee ba am maîtrise ci wàllu philosophie waaye nag yemul ci loolu dafa jóge ci université bu Cheikh Anta boobu noonu dem fële ci université bu Saint-Louis foofee tamit mu jàng fa ba am fa maîtrise ci wàllu sociologie def ci tamit ay gëstu yu bari def na benn gëstu ci taxawaayu liggéeykatu murit te loolu mi ko def ci 1991 ba tey tamit ci biir université boobu nga xamante ne mooy université bu Saint-Louis fa la amee DIA nga xamante ne mën nañ ne foofa lañ la foofa la ubbi àlluwam foofa la jeexale am njàngam waaye nag yëmul ci loolu bi mu fi bi mu jógee foofu ci université bi Cheikh Anta Diop tamit la fi jógee dem Belgique foofee fi la defee doctoraam ba tey tamit def na ay gëstu ci wàllu mouridisme ak askanu séeréer professeur la fi ñuy wax yéen nii ci université bu Cheikh Anta nga xamante ne fi ne foofu lay jàngalee ba tamit moom mooy directeur bi jiitee wàllu gëstu ci institut africain de ménagement mooy IAM ba tey tamit gëstukat la ci biir UNICEF maanaam lii ab tënk la rek ci lenn ci activités yi nga xamante ne moom mi ngi ngi ci yëngutu fi na nii ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yeneen yu bari la waaye nag mu def ay gëstu yu bari ci wàllu mouridisme loolu moo tax tey jii nii ñu jox ko thème bii nga xamante ne moom lañu koy jox moom lañu ko jox muy mouridisme ak jafe-jafe ni jamono loolu ginnaaw moom def na ci ay gëstu yu bari lu ba lépp ci ay gëstoom ci wàll googu la ko def yaakaar naa ne suñ ko ko joxee suñu ko tànnee jox ko ko kon lu mu maîtriser la mbir la moo xamante ne suñu ko dégloo ak xel insha allah ñu ñëpp tey jii danañ ci jariñu kon ci jataay bi fas yéen lañoo baaxee jafeñ jafe yi nga xamante ne maanaam mu am na ko waaye lu jiitu loolu ñu andil nag jafe-jafe yi nga xamante ne moom la àdduna bi di jànkool ci wàllu économique andil nu tamit jafe-jafe yi nga xamante ne moom la àdduna bi di jànkoonte ci wàllu politique naka noonu ci wàllu jikko su ko defee bu noppee ci loolu nag danañu indil yenn solution yi mooy solution yi nga xamante ne moom la mu teg ngir bu ñu jaaree mën a mucc ci jafe-jafe yooyu yooyu nga xamante ne moo leen tudd kon ci gàttal su muy tënk noonu incha allah la fas la waxtaan yu fas yéene doxee euh, xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci nga xamante ne moom lay fas yéene waxtaanee bu noppee ci waxtaan wi rek incha allah danañ dugg ci laaj yooyu su ko defee jiim cee tontu. kon euh, ñu fàttali mbooloo mi tamit ne laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàll fiqh ba tamit incha allah. ñi nga xamante ni ñoo méngoo gëstu wàll googu bu ñëwee gis na ko gëstu su ko defee incha allah bu noppee ci gëstu yooyu rek danañ sàkk bis boo xamante ne moom la ñuy tontu ci laaj yooyu nga xamante ni moo ci wàllu fiq kon li ñu def moom mooy dañuy jox kàddu gi professeur Jibi Jaxate yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir mursalin hmm. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant sëriñ bi ñu lay gërëm bu baax a baax ci yoon bi nga xam ne moom nga jot a xàll te mu nekk xàll bu leer ñu la gërëm bu baax euh, ni nga ko waxee rek noonu la waxtaan wi dañoo amoon yéene tënk ko ci jafe-jafe yi nga xam ni mooy jafe-jafey jamono tey jii ñu xoolaat bu baax àdduna bi nu mu tëddee nu muy doxe ak gàllankoor yu bari yu fi nekk bu ñu leeralee loolu ba ba mu leer ci suñu bopp ñun ba pare leer ci bopp ñëpp jafe-jafe yi nekk ci àdduna bi yi feeñ ak yi nëbbatu parce que am na ci yi nga xam dafa xaw a nëbbatu xaw a doy waar lool waaye ñu jéem a xool nan lañ koy leeralee bu ñu paree ci loolu nag ñu wareen daal yoon yi nga xam ne mooy saafara yi ñu mën a jël euh, pour génn ci jafe-jafe yooyu mooy yoonu murit te loolu bu ma ko waxee du waxi daanukat wala yooyu mais tubaab yi ci seen bopp ñi ñenn ñi nga xam ni seen xel xaw na ubbeeku tuuti ñoom ñoo mujj dem ba ne war nañoo gëstu bu baax yoonu murit ndax fi àdduna bi toll dafa mel ni dañoo dañoo dugg ci ndëgg sërëx bu nga xam ni pour génn ci faw ñu dellu ci murid yi li nga xam ne moom la ñu tënk bàyyi ko loolu tubaab ñoom ñoo ko waxal seen bopp dinaa ko dinaa ci ñëwaat ci kanam euh, dafa am ñaari dat yi nga xam ne dafa am solo lool war nañ koo jàpp dat bu njëkk bi mooy 1945 moom ñun ñëpp war nañoo jàpp suñu bopp cent 1945 ak 1989 ndax ñaari dat yooyu dafa nekk dat yi nga xam ne dañoo marqué àdduna bi bu baax a baax a baax a euh, quarante cinq lan moo am ci la àdduna bi doon génn ci li ñuy wax deuxième guerre mondiale guerre bi nga xam ne moom moo amoon ci la jeexee 1945 bi guerre boobu jeexee dafa amoon conférence bu mag bu amoon ci àdduna bi ñu koy wax conférence de Yalta conférence boobu mi ngi am 1945 réew yi nga xam ne ñoo ëppoon doole ci àdduna bi ñoom ñoo dajale foofu. daal di toog euh, xalaat waxtaan diisante daal ni léegi nan la ñuy war a doxalee àdduna bi ba musiba boobu fi amoon muy deuxième guerre bu fi amati réew yooyu bi ñu demee daje waxtaan dañoo ne kon nañu jël àdduna bi daal di koy def ñaari pàcc benn pàcc bi Union soviétique ñu ni ko yow yaa ko yor beneen pàcc bi États-Unis Amérique ñu ni ko yow yaa ko yor ñu ni kon léegi àdduna bi ci ñaari pàcc yooyu la ne pàcc bi nga xam ni moom la Union soviétique yor li koy doxal li nga xam ne moo koy màndargaal mooy ñoom gëmuñu yàlla ñoom dañoo gëm ne nit ñëpp ñoom ñoo tolloo ci àdduna te doomu aadama warul am loo xam ne moo ko moomal boppam ñoom loolu la ñu gëm dañoo gëm ni doomu aadama warul am lu mu moomal boppam moom doomu aadama warul am kër doomu aadama warul am oto doomu aadama warul am école boo xam ne moo ko moomal boppam doomu aadama warul am dara lépp nguur gee ko moom maanaam kër gi nga dëkk nguur gee la ko jox oto ba ngay dawal nguur gee na ko jox yow mi nga xam ni da ngay bay boo bayee ba ba ba nawet jeex nguur gi mooy daal di ñëw jël la nga bay yóbbu daal di koy jaay waaye yow nguur gi lu mu yor ak yow mooy daf lay fay salaire moo tax ci réew yooyu baykat baak nappkat baak menuisier baak mécanicien baak jàngalekat baak fajkat baak ñépp nguur gi la ñuy liggéeyal ku ci ne rek bu weer dee da ngay dem daal di ran maanaam da ngay dem euh, ca magasin yi nga xam ni fa la ñuy joxee li ñuy dundee nga ran ñu xool sa njaboot ñaata nit a fa bu fekkee ne dafa bëri nit ñu jox la saako ceeb yu toll ak noonu bu fekkee tuuti nit la tamit ñu jox la saako ceeb yu toll ak noonu euh, jox la diwlin euh, jox la saabu jox la lépp li nga soxla pour sa njaboot waaye jox la tuuti xaalis tamit booy def sa poos euh, amoo droit nga ni xaalis boobu ñu ma jox dama koy dajale pour jënd ci oto parce que mënoo am oto boo xam ne nguur gi jox la am lépp loo am rek lépp lu am ci askan bi nguur gee ko moom Union soviétique ñoom noonu lañ doon doxalee seen i mbir dëkk yi nga xam tamit dañoo àndoon ak ñoom te ñoo nekkoon benn pàccu àdduna bi dëkk yooyu tamit noonu lañ doon doxalee dañuy jàpp ne daal lépp luy am am ci askan wi nguur gi moo ko moom amul nit bu ne lii man maa ko moom nit moomul dara lépp nguur gee koy moom nguur gi moom mooy séddale après mooy jox ku ne la nga war a am loolu moom mooy modèle soviétique moom la ñuy wax socialisme moom lañuy ñuy wax communisme waaye ñoom nag ci kaw loolu dañu ni yàlla mënuñu koo gëm maanaam diine dëkk yi nga xam ne euh, union soviétique moo ko doon dawal yépp diine amu fa église du fa am fa am fa moom nguur gi rek nguur gi daal mooy ki nga xam ni moo mooy moom mooy yàlla mooy lépp moom mooy diine gi lu mu wax moom la ñëpp di def ñëpp ci la ñuy moom la ñuy tënku moo tax foofu nguur yi dañuy am doole lool parce que nguur gi mooy moom lépp mooy moom alal ji ne yëpp même nga baykat yi tool yi ñuy bay nguur gaa ko moom euh, nappkat yi bu ñu demee yóbbu seen gaal ba wàcc ba teer nguur gaa jël jën nga jaay ñoom nag bu weer deewee dañ leen ne na ngeen dem ca magasin yi rek ñu jox leen la ngeen soxla pour dund donc kon dëkk yooyu moom mënuñoo gëm yàlla dañu gëm ni yàlla daal mooy nguur gi faf ñooñu ñooy Union soviétique beneen bi nga xam ne mooy beneen wàll ga moom mooy États-Unis États-Unis nag ñoom contraire Union soviétique lañ dañu ni nguur warul am dara nit ñi nit ñi ñoom ñoo war a moom lépp nguur du am dara nit ñi ñoom ñooy moom lépp loolu moom mooy capitalisme moom mooy libéralisme nit ñi ñoom ñooy moom lépp bu ko defee kii mën nit ñi kii mën naa am lu bari kële am lu tuuti boo ko dee xool ñoom ñaar ku ci ne seen système dafa am problème ndax système mu union soviétique dañoo ni lépp nguur gee ko moom nit ki du am dara système mu États-Unis dañoo ni nit ki mooy moom mais problème bi bi bi problème bi bi système boobu di indi mooy système boobu dafay am ñi nga xam ne ñooy moom lépp am ñi nga xam ne ñu am dara te dimbalante amul ci système boobu système capitalisme amul dimbalante amul kii maa ko maa ko yàlla dafa def ni maa ko ëppale naa ko jàppale amul ki ñàkk dañoo jàpp ni dafa yaafuus nanguwul góorgóorlu nanguwul liggéey kon moom moo yëg li ko dal problème am la kenn du ko jàppale kon boo ko dee ñaari système yooyu ñi ngi juddu di commencé doxal àdduna bi 1945 moo tax ma ni date boobu dafa am importance 1945 ci la ñaari système yooyu commencé di doxal àdduna bi ñii far ci euh, Union soviétique daal ni nit warul am dara nguur mooy yàlla mooy buur mooy bu mi ñëlee dem far ak Amérique Amérique dañoo gëm ni bopp sa bopp la ku nekk na nga góorgóorlu ba am ñi amul ñoo xam bu leen kenn dimbali bu kenn dimbali ku am système capitaliste xamul dimbali xamul xamul activité social kii dafa ñàkk nañ ko xool nañ ko jàppale ba mu génn ci loolu amu fa euh, moom daal yaa xam nooy def waaye fexeel ba am boo amul nañ ñu jàpp ne yow yaa ko teg sa bopp euh, yaay mujjee ca gannaaw kenn du la jàppale kenn du la faale moo tax ci dëkk yooyu dëkk yi nga xam ne ci union euh, ci États-Unis la ñu la ñu làqatu ñoom dañoo gëm ne ñi nga xam ni dañoo am ñooñu ay ay jàmbaar lañ ñi amul dañoo dañoo dañoo yaafuus góorgóorlu wuñ xaalis rek la gëm moo tax boo ko gisee ñoom ci seen dollar bi dañ cey bind ni ñun yàlla la ñu gëm maanaam dafa mel ni finalement dollar bi moom mooy nekk seen yàlla in God we trust moom la ñu bind ci seen dollar yàlla la ñu gëm loolu ci dollar ba la ko bind moom maanaam daal xaalis mooy yàlla na nga fexe ba jot ci xaalis bi parce que boo ci jotee rek tekki dara ci askan bi boo ko jotul nag yaa xam euh, yaa fuus nga dañ lay jël daal di teg fële beddi ñaari système yooyu ñoom ñoo doxal adduna bi 1945 lañ tàmbale di dox di dox ba 1989 moo tax ma ni ñaari date yooyu 45 ak 89 dañoo am solo bi ñu yegsee 1989 ci Union soviétique dafa am président bu fa bu fa euh, bu ñu fal président boobu mu ngi tuddoon Gorbatchev ñu fal ko 1900 euh, bi mu bi mu yegsee ci nguur ga 1989 moom daal mu ni ñun lii ñu nekkee caaxaan daal di jël lépp bëgg koo jox nguur gi loolu laa waxoon léegi ni ñoom dañoo gëm ni lépp nguur gee ko war moom te nguur gi mooy comme yàlla. mu ni moom gëmul loolu moom daal Gorbatchev mu ni day mujj def faf ni américains yi di doxale maanaam américains yi dañu jàpp ne nguur gi du am dara nit ñi ñooy moom lépp te nit ñi dañoo war a fexe lu ñu amee ku amul yaa fuus nga kenn warulaa jàppale Gorbatchev mu ni léegi man damay mujj faf bàyyi ñun li ñu gëmoon boobu ba léegi dem topp américains yi 1989 kon 1989 ci la perestroïka ñëw politique boobu nga xam ni moom la Gorbatchev doon def moom moo tudd perestroïka mooy léegi ñoom lañuy dem toppandoo ji américains yi léegi ñoom union soviétique bàyyi nañu seen gëm-gëm ya ñu amoon léegi américains yi la ñuy dem toppandoo ji toppandoo américains yi ma koy fàttali mooy nga gëm ni euh, nit ki la war a fexe lu mu amee te bu amee la mu am pour moom kese la warul dimbali kenn ka ñàkk problème am la moom moo góorgóorlu soviétique yi dem toppandoo ji américains yi bu moo tax 1989 ba léegi boo dee xool benn ci politique bu ñuy wax politique benn idéologie moom mooy jiite àdduna bi mooy idéologie américain yi léegi nag ñoom ñoo ñoom ñoo noot àdduna bi parce que ña taxawoon doon xeex ak ñoom nekk bi ñoo ñooñu dem nañu ba léegi di leen toppandoo 1989 moo tax dafa am ñaari xalaatkat yu mag ba ci ñett yoo xam ne ay américain lañ yu ñu fonk ci seen dëkk euh, kenn ki mi ngi tudd Francis Fukuyama mi ngi bind 1989 benn téere bu tudd ni bu tudd ni àdduna bi jeex na léegi àdduna tukki na ñu ni ko lu tax nga ni àdduna tukki na mu ni ndax xeex yi nga xam ni moom moo doon am diggante ñun ak soviétique yi jeex na léegi ñun ñoo gañe léegi ñun ñoo moom àdduna bi Francis Fukuyama loolu la bind am beneen euh, boroom xam-xam euh, boo xam ni moom conseiller George Bush la woon jamono yooyu moom mu daal di bind benn téere bi nga xam ne mi ngi ko tuddee le choc des civilisations maanaam mu ni ci àdduna bi léegi euh, dafa am ay Euh, soviétique yi dundatuñu union soviétique amatul waaye nag mu ne ñun américains yi ñun ñoo moom àdduna bi léegi li ñu bëgg ci àdduna bi rek moom mooy am mu ni waaye nag am na ñu benn noon bu nga xam ne nar nañoo sonal ëllëg ndax soviétique yi ñoom ñoo nekkoon suñu noon yu gën a rëy xeex nañ leen jële nañ leen dem nañu ba ci toppandoo léegi ñoom nekkatuñu noon bi nga xam ne moom moo ñu nar a sonal ëllëg mu ne mooy jullit yi jullit yi rek ñoom ñoo ñu nar a ko nag comme wax nga ni jullit yi ñooñ nar a sonal ëllëg nag ñu wax nan la ñu mën a def ba xeex ak jullit yi mu ne xeex ak jullit yi moom dafa doon loo xam ne du jafe du ñun ñooy taxaw jàkkaarloog ñoom waaye dañuy jaar ci jullit yi xeex ak jullit yi maanaam ci seen biir la ñuy jaar pour xeex ak ñoom jullit yi loolu dinañ ci ñëw ci kanam tuuti bunt yi nga xam ne ñoom moom lañuy fas yéene ubbi di ciy jaar te muy nekk bunt yi nga xam ne ay jullit lañ ci jiital jullit yooyu mel ni ñu ànd ak jullit yi fekk nañ ña ngay xeex diine lislaam ña ngay xeex képp koo xam ne mi ngi taxaw di défendre diine lislaam waaye nag li tax mu jafe mooy dañoo dañoo nekk ci suñu biir euh, Mamadou la ñu tudd Xaadim la ñu tudd euh, Ismaïla la ñu tudd euh, dañuy dem fa jullit yi dem waaye dañu am beneen programme bu nga xam ne mooy programme mu nekk ci biir jullit yi di xeex diine lislaam loolu la bind xalaat xalaatkat boobu bind ni nañu jaar ci jullit yi am ci ñoom ñenn ñu ñuy jël du ñu dugg ci ñoom infiltré leen ba xeex jullit yi ba dootuñu amati doole ci àdduna bi loolu nag euh, di dem di dem ba euh, ñoom tubaab yi ñu ni léegi daal ñun réer nañu ndax dañu amoon benn système bi nga xam ne dañ jàppoon ni mooy système bi gën mooy système bi nga xam ne mooy doxal àdduna bi mooy système bi nga xam ne mooy doxal koom-koomu àdduna bi mooy système bi nga xam ni mooy defar jikkoy nit ñi waaye dañ dem ba gis ni suñu système bi safaan rek lay indi lu bon rek lay indi kenn ca ñoom ku tudd Paul Paul Valéry te ñoom ñu wekk ko lool ñu respecté ko lool ci mbirum xam-xam Paul Valéry daal di bind ne ñun daal daanaka ñun tubaab ak suñu système ak suñu civilisation yépp mala yi sax moo ñu gën ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne li ma wax kay du man maa ko wax kenn ci ñi nga xam ne moom la ñu gëm mu nekk suñuy njiit muy pape Jean Paul II moom ci boppam 1997 moom moo bind benn téere bu tudd foi et raison maanaam diine ak jamono. noonu lañ ko mën a waxee diineeg jamono moom Pape Jean Paul ci livre boobu mu bind mu nekk livre bu leer ku nekk mën ko gis mu ni réewu tubaab li fi nekk du jàmm moom Pape bi ci boppam moom mooy wax ñu ni ko lu tax nga wax loolu mu ni ñaawteef yoo xam ni mala duñ ko def sax ñun ñoo ngi koy yooyu yan la mu ni góor gi sëy ak góor ñoo xam ni dañuy dem ca meer ba taxaw ni ko ñun ñaar de dañoo bëgg a nekk ay way dencante ñu bindal leen certificat de mariage ñu leen yéen ñaar ay way dencante ngeen ñu dem jigéen ji sëy jigéen ñoom itam def noonu dem ca meer ba mu bindal leen kayit ñu dem mu ni léegi ñoom dem nañu sax ba xeeb loola léegi li ñuy def moom mooy zoophilie li tubaab bi wax zoophilie maanaam dem di sëy ak mala dem di sëy ak mala mu ni léegi yegg nañu foofu mu ni dem nañ sax ba weesu loola parce que loolu sax mën nañu jàpp ni luy dund ngay ngay sëyal dem nañu bay def moom li mu tuddee nécrophilie nécrophilie mooy nit di sëy dem di sëy ak ku dundatul néew muy dem nañ ba weesu loolu dem nañ ba jamono ji ñoom nit ñi ñu ngay sëy ak ay doomu tubaab maanaam may wax doomu tubaab mooy doomu tubaab yi nga xam dañ koy defar tey bëri na ci tubaab nga xam ni dañuy sëy ak da ngay dem ci ciy defar doomu tubaab ni ko yàttal ma nit boo xam ne nii la mel yow yaa koy dessiné li nga bëgg mu mel mu yàttal la bu la ko yàttalee ba pare nga ànd ak moom ci magasin yi gën a cher jëndal ko yére yi gën a cher defal ko armoire am ba mu fees jëndal ko ay dàll jëndal ko ay yi muy def teg ci bopp bi jëndal ko ay parfum jëndal ko lépp daa di dem ca maire ba yi ni ci moom mooy sama soxna ñu bindal la këyit euh, boo booy booy reer da nga koy teg moom ci ci siis mu jàkkaarloog yow nga reer booy liggéey nga jël ko dugal sa oto boo demee ba ca bureau ba wutal ko siis boo ko teg mu toog boo wàccee nga jël ko yu dugal ci oto ñoom ñu biñ ne leen waaw li ngeen def leen ci lu leen ci dugal mu ni ñun dañoo dem ba gis ni suñu askan pour nga am jigéen bu dëggu gëm la amul dañoo bëri caaxaan dañoo bëri foo ñoom ñëpp dañuy jaaloo waaye ñii nga xam ni moom moom ñoom ñoo ñuy yàtt jàpp nañ ni ñun rek ñun la ñuy gëm du ñu am dem di ànd ak keneen pour wan la yàqu-yàqu yi fu mu toll ci ci ci ci dëkku tubaab yi te euh, am ci ñenn ci ñun ñi nga xam ni Euh, boo moytuwul dañuy jàpp nasaraan lu mu def rek moom moo baax bay dem di jéem di leen roy ci loolu ñu ne te ñoom ñoo dem ba ni léegi ñun jagatuñu baaxatuñu wax naa ne léegi nii Paul Valéry mi nga xam ni boroom xam-xam la bu ñu naw foofu moo ni ñun nasaraan léegi xamatuñu fu ñu jëm nañu dem seeti feneen ñu ñu jàngal suñu bopp. dinaa dikkaat foofu fan lañu war a dem jàngi seen bopp euh, Pape Jean Paul II ku ne xam na ko moom ci boppam yii may wax yëpp moom moo ko bind ci téere ñi yàqu-yàqu yooyu ma ci seen i réew. mu nekkoon euh, loo xam ne dafa doy waar lool mais loolu tawat jooju nga xam ne moom la tubaab yi am moom la jamono am jëm ci mbirum jikko jëm ci mbirum civilisation dafa dem ba laal seen koom-koom tey jii euh, boo ko dee xool jamono jii ñu toll ñu ngi wax crise financière internationale maanaam jamono jii ñu toll yaakaar nañ ni àdduna bi dafa dugg ci ay gàllankoor yu mag jëm ci mbirum koom-koom dëkku tubaab yi ku ci nekk booy seetaan télé di nga gis ni ay dëkk yu mel ni Grèce ah, dëkk yu mel ne euh, Portugal dëkk yu mel ni Espagne léegi sax mu ngi law ci yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo xawoon a tane ay France ak yooyu léegi ñoom ci seen bopp ñu ngi commencé am ay gàllankoor ci mbirum koom-koom lu ñuy wax crise financière internationale dañu jàpp ne daal seen koom-koom dafa dem ba fi mu toll nii dafa dafa dafa fasu mënatuñoo mënatuñoo am euh, koppar googu ak euh, ak dund ju neex jooju ñu doon am boobu ba léegi. seen koom-koom dafa am problème dafa am ay rëkk-rëkk euh, mais loolu yëpp ñoom dañoo jàpp ne koom-koom boobu am ay rëkk-rëkk ñoom bañ ko gëstoo ba ci biir dañu ne nekk ne suñu jikko yi rek moom moo yàqu ndax problème mu koom-koom yi yi yi tubaab yi am tey jii mi ngi déparé ci seen banques yi xam nga banque yi gën a rëy ci dëkku tubaab yi ña nga xam ne dañu fay liggéeyee bu fekkee ne dañu am dañu am intérêt dañuy jàpp ne intérêt bi waruñu koo delloowaat ci biir koom-koom bi ñoo ko war a jël def seen poche am nit ñi nga xam nag dañ cee jël lu bare bare bare baree bari ba banques yi léegi mënatul financer industrie mënatul financer économie banque ya daanu koom-koom ba daa di commencé euh, daa di commencé am problème loolu yëpp li ko indi ñoom ci seen mooy nit ñay liggéey ca ba ñoom ñoo dem ba doylootuñu ñoom ñoo dem ba li nga xam ni askan wi moo ko waroon moom ñu jël ko di def seen poche ñu ni kon nag problème bi ñu am ci koom-koom tey jii boo ko dee xool problème mu jikko yi yàqu rek mais loolu ñëpp may wax bu fekkoon ni dafay am ci dëkku tubaab yi rek ñu ni ñu ni alhamdulilah euh, ñoom ñoo am seen ay problème ñun suñu yoon new ci waaye coow li kay mooy yàqu-yàqu yooyu am ci dëkku tubaab yi muy yàqu-yàqu jikko muy yàqu-yàqu idéologie muy yàqu-yàqu koom-koom problème bi mooy yàqu-yàqu yooyu yëpp dafa jëm si ci ñun problème bi mooy yàqu-yàqu yi dafa jëm si ci ñun euh, li koy firndeel bu njëkk moom mooy tawatu kër wéetu kër li Serigne Moussa Ka tuddee ci xarnu gi kër yu wéeti euh, ndax ñun suñuy askan dañu mës a jàpp ne nit ki bu juddoo ci kër ga fa lañ ko njëkk taarale ci kër ga lañ koy njëkk a taarale taar bu ma wax taaral mooy def ci moom yenn jikko yi def ci moom yenn royuwaay yi def ci moom yenn xam-xam yi ca kër ga fa lañ ko daan taaral Serigne Moussa nee na léegi kër yi dañoo wéet ba mu koy bind yàgg na 1929. waaye kër yi na mu wéetee léegi dafa doy waar léegi léeg am li am ci euh, am na benn bindkat euh, guinéen la waaye Sénégal la la la dundee dundam yëpp mi ngi tudd Camara Laye dafa bind benn téere bu tudd l'enfant noir mooy xale bu ndaw bu ñuul mu ne moom moom boppam lay wax mu ni moom bi muy nekk gune ndeyam daf ko doon wax am na waxtu yi nga xam ni waroo nekk ci mbedd bi mu ne ko bu midi dugg duggee ba ñuy julli tisbaar bul nekk ci mbedd bi ndax boo nekkee ci mbedd bi jinne mën na laa sadd mu ne ko timis tamit bu duggee ba gee diggante boobu bul nekk ci mbedd bi ndax wóorul jinne mën na laa sadd moom xale bi bu màggee nee bi ma màggee ndeke waxuma la waxi jullee ju demee noonu ndeke ne nee na way juróom bu jigéen li ko taxoon a jóg mooy waxtu yooyu dafa nekkoon waxtu añ ak waxtu reer bëggul woon muy nekk ci mbedd bi parce que dafa bëggoon mu nekk ci kër gi fekkee añ fekkee reer mu ni ndax ndab loolu ñu daan teg ñépp wër ko dafa am jikko yu sama wéjur bu jigéen ak sama wéjur bu góor doon def ci man ci ndab loolu ma doon toog nee na ñoom fañ daan tàmbalee wéjur bu góor baa bu jigéen bi mooy toogin bu ñu tegee ndab li na ngay toogee dafa war a nekk toog bu sell dafa war a nekk toog bu yiw dafa war a nekk toog bu jub nee na boobu xale bu ndaw laa xam ma dara mu ni ginnaaw bu ma toogee toog bu sell ba pare ñu ni ko ndab li na ko jàpp ak sa loxo càmm na nga fexe ba ndab bi bu mu bougé booy lekk boo ko jàppee sa loxo càmmoñ sa loxo ndeyjoor rek ngay lekk te sa loxo ndeyjoor boobu sa kanam rek ngay yem waroo wàlli ku kanamu jàmm dama am benn conférence bu ñu ma doon animé université de Dakar euh, ñu doon waxtaan ci lu tax dawalkatu Dakar yi dawalkatu Sénégal du ñu respecté code de la ku nekk mu la neex ngay dawal ma ne xëy na lu ñu nekkatul ci ndab la ndax kii nga xam ni ba muy nekk gone dañoo nàmm jikkoom ci ci kanamam rek ngay war a lekk sa place rek ngay war a lekk kooku bu màggee yoro oto mën nañu yaakaar ni kanam ka am rek lay dawal kanamam rek lay dawal maanaam jikko yooyu yëpp ñu doon def ci moom boo màggee dafa am jeexital bu mu doon am ci nit ki nde euh, wéyjur bi ni ko ci sa kanam nga yem ni ko ndawal nga nekk ci diggu bool ba du pour yow kese na ko bokk ak nga nekk ca ndab la yem yi jikko bokk bi ñu doon def ci ni ko euh, ñam li bu ko tuur ndax yow yàlla baaxe na la nga jot ci ndam loolu am na ki nga xam ni jotul ci ñam bu boobaa na nga suturaal ñam bu ko tuur bu lekk di wax bu lekk di xool ña nekk ca bool ba nan la ñuy lekkee ndax mën ngaa indi kersa ci ñoom mu ni loolu yëpp bi ma màggee dama dem ba gis ni nekk ne loolu dafa am jeexital ci sama jikko daf maa def nit ku dal daf maa def nit ku yiw daf maa def nit ku nga xam ne lu mu am doo koy fas yéene bokk ak ñeneen waaye kër yi léegi sëñ Moussa Ka nee na dañoo wéet boo demee dëkk yu mel ni Dakar ndey ak baay dañuy liggéey bu ñu dëkkee ci yenn quartier yu sori ñu mel ne Rufisque wala Géejawaay war a xëy dem liggéey biir Dakar yàlla xam na ni fajar la ñuy jóg dem. parce que circulation bi dafay xaw a xat fajar la ñuy jóg dem bu boobu bi ñuy jóg di dem xale yi jógaguñu yeewu bu ñu demee liggéey wàcc tàkkusaan war a ñibbisi yenn saa yi balaa ñuy ñëw egsi ci kër gi fekk xale yi reer nañu ba tëdd maanaam am na ci waajur yi nga xam ne dinañ toog semaine dañu gisante njaboot dinañ toog semaine bi loolu la sëñ Moussa Ka doon wax kër yi dañoo wéet maanaam ñi nga xam ne dañoo waroon toog toppatoo njaboot bi léegi ña ngay daw am sama benn xarit bi nga xam ne ministre la Burkina Faso biñ ko falee ministre dafa ma ñuy waxtaan mu ni ma daf bi ñu ko falee ministre dafa am waay bi ñëw ni ko na nga def nànk ndax yor nga métier boo xam ni dootoo am waaye di am xaalis mu ni doo am jot di ñàkk jot waaye di am xaalis mu ni boo moytuwul nag di nga sori sa njaboot ndax ñàkk jot jooju mu ni dafa am waay ji nga xam ni dafa amoon xaalis lool di toppatoo njabootam lool ci xaalis ba waaye njaboot ji duñ ko gis waa ji daal dina jënd lépp lu nga xam ni njaboot ji soxla nañ ko ci seen dund dina leen jox xaalis même xale yi gën a ndaw dina leen jox xaalis bu ñu def seen poos waaye kenn mënu koo teg bët ndax ma ngay daw la bés doom ji ndaw ji ni ko bàyyi man maa bëggoon a xam yow waxtu wu jot ñaata nga ciy am ci xaalis bàyyi ji ni ko man de waxtu wu ma génn ci kër gi dem liggéey fukki junni dinaa ko am ci xaalis waxtu wu jot fukki junni lañ may fay doom ji ni ko man de ci li nga ma joxoon ci xaalis weer wële am na lu ma ci jëfandikoo waaye am na lu ci juróomi junni des na ci sama poos ci li ma joxoon léegi damaa bëggoon nga aal ma juróomi junni mu nekk fukki junni ma fay la ko waxtu ko toog ak man ginnaaw yow waxtu wu jot fukki junni lañ lay fay muy wéetaayu kër googu ñuy wax nga xam ne wéejur bi waroon a toog ci kër gi saafonteeg euh, njaboot ji def ci ñoom yenn jikko yi léegi xat-xatu jamono tax na ni day xëy daw Euh, toppatoo ja nga xam ne moom moo waroon ca jaboot ja toppatoo jooju dina am lu ci manqué moo tax ku mel ni Oustaz Aliou Sall di wax ni gone yu bëri seen ndey génn àdduna ba ñu dàqee mindaan ba gone yu bëri seen ndey génn àdduna ba ñu dàqee mindaan ba ndax mu jëntal ko mindaan ba mooy nekk ndeyu gone yi ndey gi day xëy daw bàyyi ji xëy ndaw boo dàqee mindaan ba day mel ni seen ndey génn àdduna kon kër yi ci boppam ñoom ñoo wéet bi ci topp moom mooy jikko yi fii ci suñu réew nag waxatuma jikko yi nga xam ne moo nekk bitim réew yooyu wax nañ ko ba léegi ñooñu di def ñaawteef yi mais dama la bëgga wan ni la jikko yu ñaaw yooyu nekk bitim réew nekk ci réewu euh, nasaraan yi dafa ñëw ba tis yegg si ci ñun ci jikko yi dafa am benn bindkat sénégalais bu tudd Ousmane Sembène bu bind benn téere bu tudd la mandat mandat mu ne léegi Sénégal moom xàmmeetu ko dafa parce que dafa mel ne jikko yu bon yi léegi mooy li baax mu ni dafa léegi boo bëggee baax da ngay da def saapaanu lu baax maanaam dafa mel ni bon daal mooy baax léegi euh, ki nga xam ni moo mën a lijjanti mën a wax lu lu dul dëgg mën a naxaate euh, mu ni kooku dañuy jàpp ne moom mooy waaj kooku moom moo am xel kooku moom moo am xam-xam kooku moom moo am fit kooku moom moo muus kooku moom moo ci mën a génn mu ni ko jikko yi dañoo yàqu ndax li nga xam ni moom moo nekkoon lu baax ñu jàpp ni lii moom mooy lu baax léegi dañ koo jël teg fële daal di am euh, li waa ji di wax ne léegi Sénégal dafa mel ni benn yonent rek moom moo fi am muy yonent bu bees moom la tuddee yonent yàlla CFA yonent yàlla CFA moom moo fi nekk muy xaalis bi euh, ba ba tax na bu fekkee yor nga ko moom daanaka loo def rek ñu ni baax boo ko yorul nag loo def lu baax ñun la des muy lu doy waar euh, Ousmane Sembène moomu di wax ne dem nañu ba jikko yi yàqu lool lool lool ci askan mu ni waaye loolu yëpp nag li ko waral moom mooy tubaab bi dafa am fenn fu mu ñu naxe euh, dinañ ci ñëwaat ci kanam tubaab bi dafa am fu mu ñu naxe bi mu ñëwee dafa jël suñu koom-koom parce que looloo ko taxoon na jóg waaye balaa muy dem daf ñu fee bàyyi jikkoom mooy école bi nga xam ni moom la fi defar muy école bu nga xam ni lépp lu muy jàngale dafa jubluwaat ci tubaab bi moom ni mu gisee àddunaam boo dee xool gone yi nga xam ne ñu ngi jàng ci école bi bu ñuy def baccalauréat di jàng philosophie xam naa ci lu bu baax li may wax di jàng philosophie dinañ jàng Nietzsche si la muy wax philosophe la allemand li muy wax mooy yàlla dee na dama leen bëgg a yëgal ni loolu ñu ngi koy jàngale ci classe yi élèves def baccalauréat ñoom ñëpp jàng yàlla dee na Nietzsche loolu la bind Karl Marx dañ koy jàngale ci ñiy def baccalauréat moom nee na ku gëm yàlla da ngay torox nee na ku gëm yàlla di nga gëm koo xam ne daf lay nax la nga am mu jël ko nga torox loolu la Karl Marx wax nee na ñu gën a torox mooy ñu gën a gëm yàlla Feuerbach moom mooy seen maam nee na du yàllaa defar nit waaye nit a defar yàlla moom Feuerbach loolu la bind loolu yëpp bu ne dañ koy jàng xam nañu ko waaw loolu lañ leen di jàngal mais koo ci ni Cheikh Amadou Bamba mu la mu euh, mu raay boppam koo ci ni Seydi Hadji Malick Sy mu mu raay boppam kon mu wan la ne kon suñu école bi dafa mel ne du nekk école boo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp waaye école boo xam ne tubaab yi ñoom ñoo ko fi ñëw sànc fi di ñu jàngaleel seeni mbiru bopp loolu pexem tubaab la bu mu fi defoon daal di ko fiy bàyyi mu topp ñu ba léegi yàq lu bari ci ñun yàq ay jikko yu bëree bëri ñi nga ba tax na ñi nga xam ne jànguñu école tamit mucc ñu de ndax boo jàngul école yaa ngay seetaan télé boo seetaanee télé gis nga lañ koy wane gis nga film yi lañ fay wane film bu ne film boo gis ñu koy seetaan lu mat 4 wala 5 film yu ñuy wan ci télé yépp film bu ci ne nit ñu am ñaari tur yi ña te jàpp nañ ni nit ñi ñu am ñaari tur yi ñoo ci gën a baax ci film ñoo ciy dox mbokk yu tas ñoo cay joxe xaalis ñoo cay wax wax ju rafet ñoo cay waxoo ji jub li leen tax a jóg ci loola mooy ni ndaw yi am ñaari tur yàqul dara Euh, am na jamono fii ci Sénégal ñu am ñaari tur yi dem woon bay takkante sëy ñi ngi tolloon ci juróom-ñaari nit ñu jàpp leen bi ñu leen jàppee tëj kaso bi ñu leen tëjee kaso jamono jooju Nicolas Sarkozy moo nekkoon président France ci conseil des ministres bu France conseil des ministres ci la waxee ne réewum France dina def lépp lu mu mën ba ñu may jàmm boroom ñaari tur yooyu nekk Sénégal ndax du dëggu du yoon ñu leen di sonal nañ leen bàyyi ñu dund ñu leen ñu ñu ñu ñu bëggee seen dund dama leen yëgal rek ne ki nga xam ni moo jiite mairie bu Paris tur bu Bertrand Delanoë moom ci boppam boroom ñaari tur la ndax ñoom tubaab yi loolu amul problème ca ñoom moom ci boppam Bertrand Delanoë boobu ca suba sa bu jël avion ñëw senegal di dox di wax di dox di wax ba ñooñu ñu jàppoon ñu bàyyi bañ leen bàyyee ñu yóbbu leen ci hôtel hôtel bi gën a rëy lañ ñii ñu may leen visa may leen passeport ñu dem dama leen yëgal tamit ni mu leer ci ñun ñëpp ni tey jii xale yu bëri bu ñu bëggee am visa boo demee ca ambassade yi da ne leen ni man boroom ñaari tour laa dañ maa sonal fa ma dëkk ñu may la visa nga dem. doy na waar lool dafa doy lool boo tax man la am na ci yàqu-yàqu yi nga xam ni feeñ na am na ci yu nëbb yu doy yu doy waar na ci ba tey jii jamono ji hôtel yi am na ci jigéen ñi nga xam ne ñenn ñi ay borom kër la bu ma yaboo sax nit ñu ci ëpp ay boroom kër lañu bu ñu demee ci hôtel ya dangay ngay summeeku ñu foto la foto yooyu ñu foto dañ koy jël def ko ci album yow nag sa kër ngay dem daal di toog bu gan ñëwee ci hôtel bi dañ koy jox album yi mu xool comme ca tànn rek kooku la ñuy woo téléphone bu ñu ko woowee téléphone mu ñëw liggéey la muy liggéey dellu ci këram te dama lay yigéel la jigéen yu bari ñi nga xam ne ci loolu la ne ñu ci bari seen ci seen kër lañu ñu ne di sëy yenn saa yi seen téléphone sone ñu daal di préparé wu génn dem ñëwaat fekk toj nañu dëkk bi del si ñaawtee fi doy waar moom moo am ci réew mi ci jikko yi euh, bi ci bi ci mujj rek moom mooy royuwaay yi maanaam royuwaay yi nga xam ni moom moom lañ moom la ñu bëgg jël nag ni lii moom mooy royuwaay ci askan bi ab pénc pour mu jag dafa war a am ay royuwaay yu jag yu tubaab di wax modèle ay royuwaay waaye roywaay yi nga xam ne tey jii moom lañu bëgg indi ci péncu senegal mooy roywaay yu fecckat tey jii bu ñu demee ba mois de décembre ñu war a joxe médaille yi ay croix d'honneur yu demee noonu boo dee xool bu fekkee ne am na nañu seetlu ñu gis ne ñañ koy ñañ koy gën a takkal mooy ñi nga xam ne ñoo dàq fecc ñi nga xam ne ñoo dàq way ak ñi nga xam ne ñoo dàq bëre ñooña la lañuy takkali médaille baykat moom sàmmkat nappkat mécanicien jàngkatu alxuraan moom see boobu ne mu taxaw na leen ñooñu dañu jàpp ne ñoom dañu tardeel nit ñi li nga xam ne moom mooy avancé loo askan wi ñi nga xam ne ñooy royuwaay daal mooy ñooñu nga xam ne dañoo mën a fecc ñooñu nga xam ne dañoo mën a way ak ñooñu nga xam ne euh, dañoo mën a bëri dañoo nekk ci làmb ci ba tey jii sax tey jii may wax a yéen tey jii la ndongo daara yi def brevet tey lañ doon def seen dissertation français dissertation sujet bi ñu leen jox ci ci làmb mais daal nañu wax nan la làmb di doxaleem réew di jëmaleem réew kanam doy na waar lool doy na waar euh, kon mu mel ne dañoo ñëw ba ci réew mi daal li nga xam ne moom mooy royuwaay yi nga xam ne moom la ñu bëgg a jox ndaw yi mooy royuwaay yooyu mooy royuwaayu fecckat mooy royuwaayu euh, waykat ak roy royuwaayu bëri firnde bi ma ciy jox rek mooy vay bi Vaidé yi benn comédien la fecckat bu nekk Inde dafa am filmam bu ñu doon wane fi senegal jamono ñu ni léegi dañ koy jëlee Inde indi ko Sénégal ndax bëri na woon ndaw yi nga xam ni moom moo nekkoon seen fans moom rek la ñu bëgg ñu jëlee ko Inde indi ko senegal bi mu yegsee tertu bi ñu ko tertu aéroport yi ko ndawu senegal Dakar tertu euh, ñi nga xam ne dañuy xayma ne nañu tertu boobu mësul am Sénégal ba Sénégal moomee boppam ba léegi Vaidé yi ba ca suba sa sax yaayam dafa mujj jóge Inde ñëw ndax nee na li mu gis télé daf koo jaax loolu doomam mosu ko am waaw mais ma ni loolu doy na waar ci réew moo xam ni nee nañu maam jaara mosoo fa la ne ñu bëgg a jël fayda yi nii léegi moom mooy royuwaayu jigéen ñi ci koo xam ni fecckat ak waykat yooyu moo indi ay yàqu-yàqu yu bari yàqu-yàqu yooyu nag dem ba léegi ni ma ko waxee dañu dem ba xaaj ràññante luñ ko li nga xam ne moom mooy li baax dafay feeñ ci wax léegi léegi boo déggee ni ñuy waxee euh, dafay doy waar wax wax wax ji yenn saay sax da ngay dem ba dégg ku kàllafe di wax wax jooja parce que dañu dem ba jàpp ni wax ji wax ji nekkatul dara defar ba mu baax du wax bu rafet maanaam liñ ci jublu ñu ci xalaat defar ba mu baax dara nekk mais liñ ci xalaat du lu baax liñ ci xalaat du lu baax li tax ñu indi loolu ay ay yeneen façon wax yoo xam ne amul benn teggin mu feeñ ci colka bi mu feeñ ci ci ci nit ñi doxee dafa am benn chauffeur taxi mu ni ma man de damaa jàpp magum chauffeur taxi la mu ne ma may dàmbalee dawal oto saa yu ma jëlee saa yu ma gisee góor ak jigéen taxaw di arrêté taxi mu ni ku góor mooy dugg ci taxi bi ku jigéen ki wàññee waaye léegi saa yu góor ak jigéen taxawee di jël taxi ku jigéen koy dugg ku góor ko wàññee xaw ma xam ngeen lu mu bëgg a wax bu njëkk nee na ba mu daan taxi bu gisee góor ak jigéen taxaw di arrêté taxi ku góor kaay ay dugg ko jigéen ko wàññeeku waaye nee léegi jamono jii muy taxi parce que magum chauffeur la <laughs> waaw kay nee léegi ku jigéen kaay dugg ku góor ko wàññeeku moom mu nekk loo xam ne ay ay yàqu-yàqu yoo xam ne doy na waar euh, fi may ci yàqu-yàqu lool nag moom dafa xaw a garaaw dafa garaaw lool lool sax damaa bëgg a yëgale ne Sénégal dafa nekk république laïque mu leer suñu bopp ñun ñëpp. Sénégal dafa nekk république laïque bu ñu nee république laïque mooy suñum réew yoonu diine nekk ci ci ni ñuy doxalee suñu réew loolu mooy laïcité de pour ñu xam ko ñun ñëpp suñu constitution article bu njëkk ci constitution Sénégal mooy Sénégal république laïque la maanaam diine yoonam nekkul ci ñu ñuy doxalee suñu réew loolu ñu xam ko ñun ñëpp loolu mooy suñu article 1 bu constitution bu fi kenn wax waxi diine ni ñuy doxalee suñu réew loolu li mu indi li ci doy waar mu garaaw mooy Sénégal jigéen buy jaay boppam lu yoon nangu la balaa ngay jaay sa bopp da ngay ay këyit dañ lay laaj këyitu juddu laaj la euh, visite contre visite da ngay dem hôpital ñu defar la loolu ñu laaj la euh, casier judiciaire nga dem tribunal ñu defar la loolu ñu laaj la xaalis dafa am xaalis booy déposé laaj la ay photo loolu yooyu këyit yooyu boo ko defaree ba pare da ngay dem ci fi ñuy wax brigade des mœurs police boo ko demee nga déposer ko ñu defal la carte léegi carte boobu moom mooy wane ni léegi yow mën ngaa jaay sa bopp mais kii di jaay boppam comme day am xaalis day fay impôt li may wax dafa garaaw de dafay fay impôt comme day fay impôt impôt boobu ci keesu nguur gi lañ koy def moom moo tax képp ku yore sa oto di dawal ci tali bi nga xam ni nguur gi ci teesu trésor la ko defee da nga jàpp ni tali booba wàllu jigéen bay jaay boppam ma nga ca képp ku fi am gàmm nguur ga jël ca trésor ba ñëw jàppale la ca na la na la ni loolu mu la jàppale wàllu jigéen koy jaay boppam ma nga ca ah oui noonu la dafa grave dafa grave lu lu grave mais noonu la réew mi doxe moo tax sànq ba doon wax ni dafa am lu nëbbatu ak lu feeñ loolu nag kenn buggul mu feeñ kenn bëggu ku koo wax nag tamit mais looloo fi ne looloo fi ne ñu wax ko ñu bañ koo wax looloo fi ne euh, li fi ne mooy kiy jaay sàngara ci Sénégal te am carte am licence dafay fay lempo lempo ba muy fay ma nga ca keesu nguur gi moom ak kay kay jaay boppam yi ñoo ca ñoo bokkaate ndax république laïque la ñu ne mais réew moomu bu ñu nee la mooy réew ba nga xam ne Cheikh Amadou Bamba ca la taxaw xeex ak tubaab bi ba réew mi mel ni mu mel réew moomu moo fay am sàggan nañ ci suñu loolu moom mooy dëgg loolu moom mooy dëgg loolu amul waxu politique amul dara ku ne xam na ne man politique sama yoon new mais loolu moom moo fi ne kenn bëggul na kenn ku ko wax fenn ndax lu graaw loo xam ne ñëpp lay gêner mais looloo fi ne mu leer suñu bopp léegi nag ñu ni ci kaw loolu nan lañu mën a def ba génn ci ci yàqu-yàqu àdduna bi ak yàqu-yàqu yi nga xam ne moom moo am suñu réew euh, dafa am war na mat fukki at ci ginnaaw dafa amoon ay canadien yu ñëwoon fii senegal doon fi def waxtaan ci yoon yi nga xam ni moom la ñu war a jaar ba jikko yi rafet yi daal dellusiwaat ndax àdduna baa ngi bëgg a ñoom bi ñu ñëwee ñu indi seen ay xalaatkat yu bari ku nekk di wax seen ay xalaatkat li ñu indi ñii di wax ay Bergson ñi di wax Platon ñii di wax Aristote ñi di wax Cicéron yàlla def man ma ñëw ñu jox ma fa kàddu man leen yoon bi de yoonu tubaal ñu ni ma leeral maam lu ma fa indi wax ba jamono yële passé waxtaan bu xaw a mel noonu amaat Nigéria ñu dem Nigéria ni fa la defee waxtaan woowu bi ñu defee seen invitation ba pare kenn ci tubaab bi leen ah Sénégal de am na kenn ku ñu fa waxoon ay mbir yu doy waar fexe leen ba mu ñëw Nigéria waxaat fa loola ndax la mu fa waxoon daal mooy nañu dem Touba léegi Touba jooju na ñëwaat Nigéria leeral bi moom mooy la man leen yoonu Touba bi moom mooy. leetar bi nga xam ni moom la Serigne Touba yónnee woon Serigne Dame Abdourahmane Lo ko doon laaj ne ko man de damaa bëgg nga wax ma nan laa mën a def ba yéwénal sama dund fii ak fële mu ne ko man de maa ngi lay sant di la dénk ni na nga tënku ci li suñu borom bi santaane na nga moy li mu tere te na nga tënk sa bopp ci sunne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy yoonu Touba du nga xam ne moom la alxuraan bind ak li fi loolu moom mooy yoon sëñ bi nag jël ko jamono jële passé amoon na fi benn conférence bu mag bu amoon Dakar buñ doon wax sur le soufisme le soufisme maanaam tasawuf ak Cheikh Ahmadou Bamba lu mu taxawee ci tasawuf li nga xam ni moom moo moom moo doyoon waar mooy Cheikh Ahmadou Bamba lu mu nekkee sufi loolu amul benn naatam la sufi dëddu àdduna ba pare nag taaral penc bi defar penc bi maanaam sufi yi nga gis yépp dañoo dëddu penc bi dafa nekk suufi boo xam ne dafa nekk suufi wéetal boromam mais ba pare nag daal di ñëw taaral penc bi defar penc bi euh, man ñi liñ ci mooy naar bi nga xam ne dafa ñëwoon ganesi ko ñu xellil ko ataaya naar bi gedd ataaya bi ni du ñu ni ko lu tax mu ni ndax ci defar ataaya bi daal dafa nekk koo xam ne jikkoom rafetul kii daal du nitu àjjana man mënumaa naan ataaya naan bi naan ñu teg ci at naar ba dellu si ganesiwaat si bi ñu xelil ko mu naan léwal naan ñaareel naan ñetteel ba pare bi wax nañ ko dool ñu ni ko ah yow daaw bi nga ñëwee naanoo mu ni ndax ka attaaye woon daaw de du nit koo xam ni nitu àjjana la moo tax naanu moom ñu ni ko ko attaaye woon daaw moo attaaye ren sëñ bi nit du nekk ak moom daaw ba te jóge woo safara ñu màññal maanaam foofu moom mooy defar nit maanaam euh, lépp li nga xam ni ci kaw tarbiya ñi ngi koy def ci nit ci jikko ñi ngi koy def ci nit ci xam-xam muy ñaari tànk yoo xam ne tànk yu ñaari tànk yu am solo la xam-xam ak jikko loolu nag du man maa ko wax tubaab bu tudd Philippe Couti Philippe Couti boo xam ne dafa def gëstu ci Cheikh Amadou Bamba ñëw Touba yàgg fi moo dem ba ni man de dafa am lu ma yéem ci yoonu yoonu sëñ ñu ne ko lan moo la yéem mu ni moom de dafa nekk koo xam ne dafa dëddu àdduna waaye ña ko jege ñépp ñooy ay nit yu nga xam ni képp koo ci jël ka ca gën a doyadi mën na defar àdduna bi yëpp ka gën a doyadi ca ña ko jege mën na defar àdduna bi yëpp Philippe Couti moo bind loolu mu ni kooku dafa mu ni kooku dafa yéeme mu ni boo demee ca moom da fa gis da nga fa gis ñetti catégorie nit ñi nga xam ne dañuy jàng ñi nga xam ne dañuy liggéey ak ñi boole lépp mu ni parce que ku jegewul yooyu ñuy jàng liggéey ak wala boole ko ñooñu mënuñu koo jege bokkuñu ca moom liggéey jàng boole liggéey ak jàng moom Philippe Couti bindu loolu mu ne nan la nan la xel mën a expliquer moom Philippe Couti mooy wax mu ni nan la xel mën a expliquer 1929 crise bi nga xam ne crise mondiale la woon sëñ sëñ Moussa Ka da koy wax ci xarnu bi mooy atub ñàkk bi euh, euh, kenn talatul loo joxe naar nit ñi amatul lu ñu joxe ña doon joxe sax léegi ña ngay laaj mu ngi koy bind ci xarnu bi Euh, sëñ bi boo ñu joxoon la ñu yoroon dootuñu def la ñu defoon xanaa xamoon ni léegi yaru nañu jamono yi 1929 adduna bi adduna bi yàqu euh, koom-koom bi nasax Philippe Couti mu ni li xel mënul comprendre te tubaab bi seen économistes si gën a mag mënuñu comprendre loolu mooy nan la Serigne Modou Moustapha Mbacké mi nga xam ni moo nekk premier xalif de Cheikh Ahmadou Bamba nan la mën a jëlee raay bi liggéey boo jëmale Touba jamono jooju nga xam nit ki amatuñu woon dara kenn amatuñu kenn xamatul looy def loolu amul benn économiste bu mën a expliquer loolu mu ne leen ankay loolu du nekk théorie koo xam ne pour nga comprendre ko en économie da ngay dem ci Ricardo wala nga dem ci Adam Smith loolu da ngay dem ci benn économiste bu tudd Cheikh Amadou Bamba mu expliquer loolu mooy pas-pas mooy pas-pas moom mooy gëm nit ñu nga xam ne dañoo gëm ni lii dañ ko war a def parce que lu baax la ñu tënku ci loolu gëm ko nekk ci ndigal liggéey loolu mu yegg ñu ni kon loolu ñun day weesu na ñun lépp téere yi ñuy jàng yépp jëm ci économie ba tax na am na ci benn burkinabé bu tudd Joseph Kizerbo dafa bind benn livre bu tudd laa naat des autres ba sangu ñeneen ñi nee gis nga monde bi àdduna bi dafa am basang bi nga xam ne ràbb nañ ko ba pare te àdduna ba ca la war a toog nee na basang booba mu ngi fii mi ngi Tuubaa basang bi mi ngi Daaru Musti ràbb nañ ko ba pare ci la àdduna bi war a toog nee na bis bu àdduna bi ñàkkee fayda ba toogul ca basan booba ci ay giraawaale ci problème rek lay dëkk moo tax yenn saa yi nga bu dem xam nga jege dafa doy waar yenn saa dangay da ngay jege benn affaire ba xaw koo lu leer laa yenn saa da ngay jege benn affaire di dund ak benn affaire ba xaw koo xeeb mais ñi ko sori ñëw di koy gëstu yenn saa yu génneel la ci yow bi nga xam ni nga yi ko jege yaa ngi koy gis waaye sa xel lu ci dem euh, démb damay wax ne yenn saa yi dañuy nax ci ñaari mbir di nga dem ci sëriñ bi mu jox la téere ne boo demee ci uude ba mu ëwal la ko waaye bu koy ëw na nga fexe ba mu def téere su cinq francs na ci def dërëm benn dërëm mun la nga koy takk ci sa sëriñ bi mun la téere boobu tànk yaa ngi koy takk doo mës a tàkkali ko xaalis waaw ginnaaw dërëm nga ko ëwale moom foo mën ci toll dërëm ci sa ci sa wala nga dem sa télé paan wala sa rajo paan nga dem ca kay defar rajo waaye ba nga fa demee ci atelier mu fekkoo fa benn rajo nga ni ah kii de xamul dara nga dem ca keneen ka nga xam ne fekk nga fa rajo yu bëri yu paan nga ni waaw koy kii moom moo mën koo kay xamul dara ndax moom mooy réew rajo yu baax moom laa lay wax ne la yenn saa suñu xel dinañu nax yenn saa di benn mbir dina la jege nga foog ni xam nga ko fekk xamoo ko loolu dafa am solo Euh, crise idéologie bi nga xam ne moom moo am ci monde bi li mu indi moom mooy yoon bi àdduna bi soxla mooy yoon bu ñuy delluwaat ci yàlla mooy yoon bu ñuy delloowaat ci yàlla moom la yoon yoon boobu la àdduna bi soxla mënoo comprendre àdduna bu nga xam ni euh, koom-koom bi dafa gën a dox ba pare nit ñi gën a torox noonu la àdduna bi bindoo koom-koom bi ne nee nañu àdduna bi li fi am ci ci ci koom-koom li fi am ci richesse ñëpp mën war nañ ci mën a dund ci jàmm waaye àdduna ba gën a torox ñu ni kon yoon wi mooy nañu delluwaat ci yàlla dañoo manqué ab gëm-gëm dañoo manqué gëm-gëm gëm-gëm boobu nañ ci dellu mais gëm-gëm boobu mooy basan bi ma doon wax sànq ràbb nañ ko ba pare teg na fa àdduna bi dem toog basan boobu ma nga diggante Touba Daaru lool la ku mel ni Philippe Couti bind loolu du man maa ko wax tubaab moo ko bind xam nga bu fekkee ne ñun ñooy waxal suñu bopp dañ naan a ah ñii daal dañuy xëcc dañuy xëcc rek jëmale ci seen bopp waaye bu fekkee ni tubaab yi ci seen bopp nga xam ne ñoom seen bopp sax gëmuñu xam nga tubaab nag loolu aussi loo ko loo ko bañ bañ bu demee gëstu ba gis même bu fekkee ni daf laa contre rek loolu mu gis da koy bind euh, buñ la waxee boo demee archive nationale du Sénégal nga nga nga ubbi tiroir 33 ba 57 yi nga xam ne ñoom tubaab yi jamonoy Cheikh Ahmadou Bamba ñoom ñoo ko bind da ngay dem ba yéeme li ñuy bind ci Cheikh ñi nga xam ne ñoo taxawoon di xeex ak moom ñoom ñooy bind ni kii daf ñoo lu ne tuumaal nañ ko ko nee nañ dafa bon nee nañu dafay guerre nee nañ dafay denc ay arme nee nañu lu ne di tuumaal nañ ko ko waaye dañoo mujj dem ba gis ni kii daal euh, weñ buy naaw ko mënu koo rey te mënuñoo fexe ba nit ñi duñu dem ca moom euh, war na mën ñetti weer ci ginnaaw damaa dem Gabon bi ma demee yàlla def fa ma daloon fa lañu bi sëñ bi ñëwee Gabon fa lañ koy njëkkoon a indi muy montagne 5 xëy na ñenn ci ñun dem nañu foofu Euh, ca suba sa moo am liggéey bu ma doon liggéey foofu ma daje fa ak benn gabone gabone dëgg sax bu tudd Moustapha Goussougbou mu ni ma yow foo jógee ma ne ko man de Sénégal laa jógee mu ni ma xam nga Cheikh Ahmadou Bamba ma ne ko waaw xam naa ko de am na lu ma ci xam mu ni ma man de bu fekkee ne am nga jot damaa bëggoon suba ñu ànd dem euh, île de wiir wiir ñu ànd wiir wiir mu ne bu ñu fa jógee damaa bëgg ñu ànd Lambaréné Lambaréné nag dafa sori ak bi dafa sori lool sax mu ne ma bu fekkee am nañu jot nañ fa dem ma ne ko lu tax mu ne ma man gabone la katolik la woon bon mu ne ma waaye bi ma gëstoo mbiru Cheikh Amadou Bamba yoon wi ñu ko jaarale woon man damaa jël avion jël ay bateau parce que am naa xaalis pour jaaraat yoon yooyu mu ne ba ma fa jógee damaa feebar ba damaa ne woon ñàkk sama bakkan mu ne ma man ci laa tuubee dem nekk murid noppal sama bopp moom mu ngi tudd Moustapha Boussoukou ma nga Gabon bële euh, yooyu yëpp du du ay mbiru daanu mais dama dama dafa nekk yoo nga xam ni xel da koy làmb daj ko tubaab dafa koy gëstu gis ko daal ni lii moom moo fi nekk fi may fi may mujjee mooy ci mbirum koom-koom euh, sociologue yi ak économistes yi bu ñuy bu ñuy wax mbirum koom-koom léegi dañoo ni entreprise boobu boo koy doxal te nga bëgg mu jag da ngay fexe ba koy jiite entreprise ba mu nekk nit ku ubbeeku parce que foofu dafa am ñaari école dafa am ñaari dafa dafa am ñaari daara voilà dafa am daara bi nga xam ni ñi ko sancoon dañoo gëm ni ki am entreprise maanaam man bu fekkee damaa yor sama entreprise damaa yor sama usine damaa war a nekk koo xam ne dafa am fulla am fayda ña fay liggéeyee dama leen a war a noot ba ñu ragal ma bu ko defee liggéey ba dañ ko nañ ko def na mu ware loolu dafa am ñoo xam ni dañoo gëm loolu ci ay économistes yi ak sociologues yi euh, ci ñooña am na ci ku ñuy wax Taylor am na ku ñu ciy wax Weber am na ku ñu ciy wax Fayon ñoom lu ñu gëm mooy boo yoree sa entreprise boo yoree sa mbirum koom boo bëggee mu dox na nga fexe ba ma nga am fulla te ña lay liggéeyal ña lay liggéeyal na nga fexe ba ñu ragal bi ñu demee ba 1927 date yi sax dafa xaw a doy ñu demee ba 1927. dafa am kenn ku tudd Elton Mayo dafa am gëstu bu mu def bi mu defee gëstu bi bi ñu ko defee Chicago ci benn usine dafa jël dafa dafa jël ay nit di leen liggéey loo waaye dafa fexe ba ñooñu di ko liggéeyal ragaluñ ko dañ koo ñeme bu ñu amee problème dañuy ñëw gis ko mu ubbeeku ci ñoom lool waaye la mu gis mooy usine am dafa gën a dox te ñële dañ doon wax ni boo bëggee usine dox na nga fexe ba ñële liggéeyal ñu ragal moom mu fexe ba ña muy liggéeyal ña koy liggéeyal ñeme ko mu ubbeeku di reetaan ba pare usine mu dox mu ni kon il faut ñu seetaat ni ñuy doxalee mbir yi dafa mel ni koom-koom boo bëggee mu dox wala nga yore usine na nga fexe ba yow ma koy jiite ña nga jiite nañu fexe ba nañu na nga fexe ba ñuy ñeme la ba ñu mën a jot ci yow na nga am ak ubbeeku ci yëpp ci ñoom ñoom ñu bind loolu tey ji ñiy jàng man yëpp ci école yi loolu lañ leen di jàng <laughs> man leen waaw loolu kay Elton Mayo mi ngi ko bind diggante 1927 et 1933 balaay boobu ci Masaalikal Jinaan Cheikh Amadou Bamba bind na ni di nuyu nit rek ubbi sa kanam firi ko ba xaw cee reetaan tuuti nit ki ñeme la loolu mën naa nekk buntu àjjana kon kay bi balaay kooku di bind moom ci boppam euh, Cheikh Amadou Bamba bindoon na lu mel noonu euh, am na ci ñi nga xam ne euh, am na ci ñi nga xam ne tamit seen réer yeggale ñi gën a défendre nit ku ñuul moom la ñuy wax les écrivains de la négritude ñi gën a défendre nit ku ñuul xam nga am na jamono tubaab yi ñëw nuut noot ñu am ñi nga xam ne nag ay bindkat lañ ñu dañ doon bind di défendre deru nit ku ñuul wax dëgg yàlla waaye ñu ne ñooña Booker Washington la Webb du Bois la Langson Hughes la Senghor la Aimé Césaire la Jean Price Marshall la ñooñu ñooñu ñoom ñooy écrivain de la négritude ñoom ñoo ñoo doon défendre deru nit ku ñuul mais ñoom ñëpp ci anne année 1950 yi lañu maanaam ay ati ati at ci ginnaaw Cheikh Amadou Bamba bind na ni deru nit ku ñuul du leneen lu dul ngëneel ci nit ki mais wax dëgg yàlla moom laay wax ni suñu école bi bu fekkee dañuy jàngale négritude nañ jàngale loola loolu moom mooy complexe juddoogul ño maanaam ñi ñu jàpp ni ñoom ñoo gën a défendre nit ku ñuul ci ñoom la tàmbale ñooñu ba koy sëñ bi di bind ñooñu ñoom ci seen bopp juddooguñu comme ni ko sëñ bi léegi Euh, kon nag dafa mel ne dañoo dañoo toll fu nga xam ne bu ñu moytuwul dinañ tumuraanke bu ñu deful nànk rek dinañ tumuraanke sëñ Fallou nee na tumuraanke mooy nga dem ba réere sa bopp mooy nga dem ba réere sa bopp moom mooy nga am lu rëy nga am ko xam lépp nga am koo xam ni yoon buntu xam-xam yépp am na lum ca làmb nga daal di koy jël teg fële di jël ay caaxaan bëgg a jiital ni lii moom moo yor moom moo yor àdduna moo tax yu ci bëri ay caaxaan la rek euh, yenn saa nga dégg ñuy wax stratégie de croissance accélérée maanaam yoon yoon la ñu mën a jaar pour que suñu réew mi euh, avancer nu mu gën a gaawee nan la ñu mën a def pour que ay agression jóge fi nan la ñu mën a def pour banditisme jóge fi nan la ñu mën a def pour que gone yi gën a respecter ay valeurs yu demee noonu waaye boo ko dee xool yoon yooyu yëpp ñuy bëgg di jaar mooy yoon yi nga xam ni tubaab yi moom la daal di rëdd daal ni nañ leen jaar fii mais encore une fois réewu tubaab dem nañu ba ñoom ci seen bopp xamatuñu fan la ñu jëm euh, ba dégg ngeen ko bërki démb États-Unis benn benn euh, xale boo xam ne day jàng moo jël armam rek fekk nit ñi toog ci benn cinéma mu mu tiiree arme loolu loolu moom daanaka presque weer mu jot ñu dégg lu mel noonu mu jël armam rek tiire daal di ci rey lu mat fukki nit ba ñu demee néegam ba mu dëkk dañ fa fekk mu def fa ay photo yu doy waar maanaam ñoom daal dañu dem ba gëmatuñu yàlla gëmatuñu dara gëm nañ ni xaalis moom mooy yàlla gëm nañ ni nit xelam doy na ko soxlatul yàlla muy dugg ci suñu àdduna ñu daan di réer tey li ñu gëm ci àdduna bi mooy li koy defaraat liy tegaat àdduna bi ci yoon wi nga xam ni fa la war a jaar mooy delluwaat ci diine mooy delluwaat ci gëm-gëm mooy delluwaat ci ay mag yi nga xam ni mag yu sell mag yu yiw yi nga xam ne bind nañ lu leer ba fi te lépp jëm ci ay ngëneel lépp jëm ci ay baax loolu nag ñun ñun la ñun ñun ñi nga xam ni moom la war a gën a jege yenn saa yi ñun ñoo ci gën a sàggan loola nga xam mooy ngëneel yooyu ñun ñi nga xam ne ñun la gën a jege yenn saa yi ñoo ci gën a sàggan yenn saa yi ma gis ay tubaab yi nga xam ne ay Chris O'Brien ay Christian Coulon ay Philippe Couti bii nga wax mooy ma tudd léegi li ay ay ay Sheldon Gellar ay américain ay canadien ay yi nga xam ne dañuy ñëw tuubaa ñëw daaru dem fu ne di di gëstu li nga xam ne moom mooy yoonu sëriñ bi di ci bind lu doy waar di ko jàngale ci seen réew yi ñun nag ñu toog rek euh, jàpp ne yoonu murit yoonu daanu kese la foofu nag foofu moom wax dëgg du ñoom liñ ci indi mooy boo jëlee ay affaire daanu teg fële daal di jël sa xel jiital rek nga gis ni xeetu xam-xam yu ne boo ko gësoo yaa nga ko fekk da ca fekk da nga ca fekk psychologie da ca fekk sociologie da nga ca fekk urbanisme xoolal ni ñu rëddee Touba dañu dem ba euh, ñi nga xam ne dañuy gëstu affaire urbanisme aménagement du territoire dañu dem ni dañu dellu Touba xool nañ ko rëddee nañ ko bindee euh, da da nga ca fekk façon euh, xeetu xam-xam bu ne teg ci nag ci digg ba lépp li nga xam ne moom mooy defar nit parce que Cheikh Amadou Bamba yooni murut murit li mu indi mooy chantier bi njëkk mooy chantier defar nit defar nit nag mooy taaral taaral ko def ci moom xam-xam def ci moom yiw def ci moom jikko yu rafet def ci moom gëneel ba kooka bu pare mën nga am yaakaar ci ni lépp loo ko dénk dina ko doxalee na mu waree mooy chantier bi njëkk mooy chantier bi ñu taxaw man sama thèse doctorat maa ngi ko maa ngi ko bind ci euh, mouridisme li mu indi ci ci séeréer noon yi xam nga séeréer noonu ñi ngi ñi ngi leen gën a xamee ci ci barabu Thiès pour ñi nga xam ne xam nañu Thiès tuuti séeréer noonu yi ñoom ñoo ñoom ñoo moomoon Thiès ñoom ñoo sanc Thiès mais ñoom nag dañoo yàgg bëgg yor seen mbiru aada cosaan mu musuñu bëgg a duggante kenn moo tax wolof yi tuddee leen noonu wolof yi leen tuddee noonu ñoom musuñu bëgg a duggante wolof ba tax na bi tubaab bi commencé ñëw Thiès commencé defar régie des chemins de fer raay ñoom ci la ñu commencé daw daal di génn diggu dëkk bi dem nag ci ci ci ci pegg bi looloo tax pour ñu xam Cees boo gisee diggu dëkk ba ay wolof ak ay bambara nga fay fekk bambara yi ñoom train bi moo leen indi mais dëkk yi dëkk kaw yi nga xam ne ñoo wër Cees yépp ay dëkku séeréer noonu ay silma coonaax laalaa dëkk yooyu ñoom ñoo wër Cees euh, euh, ndax ñoom bu suñoo bëgg dugganteeg wolof yi bu suñu bëgg laal dara wolof boo leen waxee lu tax ñu ni wolof jubul lu mu la wax ay nax la mais li nga xam ne moom moo ci gën a doy waa mooy dëkku séeréer yooyu yëpp wër Cees tey jii boo fa demee lañu loolu laa gëstu ci sama thèse lu waral loolu maanaam ñoo xam ne dañoo ni dañoo bëgg a suñu aadaat suñu cosaan wolof dafay naxaate gëmul dara buñ ñoo dugganteeg moom ñun dañoo bëgg nekk ci les maam ya nekkoon ay xërëm ak yu demee noonu waaye tey jii boo fa demee dëkk yooyu yëpp ay ay murit lañu ay tu léegi sax dëkk yi seen dëkk yi dañuy jël tur ba toftal ca Touba faf noppal xoolal Touba tul ku nekk déglu tul ci séeréer boo ko indee moom mooy mbaam xuux mbaam ñu jël ko daanu ci taftal tuubaa nag noppalu faf léegi sax bëggatuñu ko ci teg tul nee nañ lañ leen di wax Touba wolof wala Touba séeréer waaw mais loola dafa doy waar parce que gëstu bi nga xam ni mag nga ne ca ñoom yàlla baaxe ne lañu ñu ba ñu gëstu ci tiiti ci mbirum sëy liñ ci gis moom mooy yoon wi nga xam ni moom mooy yoon wi ñu mën a génne ci tumranke bi ñu nekkoon ak xërëm li ñu nekkoon moom mooy yoon wi fi Sëriñ Tuubaa bàyyi euh, ñu nit yàlla baaxe waaye nag war nañoo góorgóorlu foofu laay tëjee kan parce que euh, tubaab yi dañuy wax jege aajowul ci dëkkandoo jege aajowul ci dëkkandoo yenn saa yi mën ngaa dëkkandoo ba pare sori bu ko defee ñun war nañoo góorgóorlu bu baax a baax baax am nañu adduna bi àdduna bi tawat na ñoom tubaab yi ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo ni ñoom amatuñu civilisation xamatuñu fu ñu jëm réer nañu bu boobaa nag ñun ñi nga xam ne am na lu ñu yore mu wóor te ñoom xam nañu ñu wóor lañu ñu yore bu boobaa ñun war nañu koy góorgóorlu waruñu koo sàggane waruñu koo fooye kon daal ñun ñi war nañoo xam ne war nañu dellu ci gëstu jàng xam-xam jàng ni fi sëriñ bi bàyyi tënk suñu bopp ci li nga xam ne moom la alxuraan bind tënk suñu bopp ci sunnay muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi ubbil nañu yoon wan nañu yoon bu ñu ñàkk fayda bu ñu am benn complexe nañu tegu ci yoon woowu parce que moom mooy yoonu siraatal mustaqim alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi tuub di jégalu ci kàddu gi sëriñ bi maa ngi lay gërëm di leen sant aussi ci dégg jërëjëf professeur Djibi Diakhaté ci exposé bu am solo bii nga xamante ne tey moom moo ñu baaxee mu jëm ci yàqu-yàqu yi nga xamante ne moo feeñ ci àdduna bi rawatina fii ci biir Sénégal bi nga xamante ne moom la dund ak yan solution la ci yoonu mu indi euh, koo xamante ne teewul nga waxtaan wi te dégloo ko xel amaan nga gis-gis bu leer ci ni nga xamante ne yàqu-yàqu yi nga xamante ne moo am fii ci biir Sénégal bi nga xam ne moo moom la ñuy dund te xaj na ñu baree bari tey bàyyi wuñu koon xel yaakaar naa ne bu ñu fi jógee kenn ku nekk ci ñun war ngaa soppi saw toogiin ci lii nga xamante ne mooy xew ci biir réew mi ñu seet yan matuwaay lañ ci war a jël ndax bu fekkente ne réew mi dafa jag ñun ñëpp la jagal waaye bu yàqoo tamit kenn mënu cee mucc kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadul Amin Touré su ko defee mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la professeur du waxtaane su ko defee bu jógee rek ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li ma doon waxtaane su fekkente ne laaj yépp xaj na ci jataay bi insha allah gis na ci doon kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Amine Touré mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la professeur doon waxtaane bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin jërëjëf sëriñ Jibi Jibi Jaxate ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne def nga ko xam naa ne laaj yi sax moo ëppoon solo commentaire bi waaye ko mbokk yi sàkk nañ ko ci man daa ci laal rek tuuti nga doon waxtaane ci tafasuxul axlaaq yi man yàqu yàqu jamono ji ak solution yi mu am mel na yooyu jiital nga ci yu bari yoo xam ne ni yu ñu yu ñu importé la jële ko bitim réew andi ko mu yàq-yàqu jamono joo xam ne man mii sax am na yu ma ci xam lu bari ndax dund naa fa ay at ngir joxe benn exemple rek ci yàq yàqu jamono jooju benn bis dëkk naa ak sama rakk ci Los Angeles Californie mu jóg ne day jaayi San Francisco daa di dem ba ci kanam mu ñëwaat te waroon faa am ñaari fan ma laaj ko lu tax danga jaayut mu ne ma ah concert ba ma demoon del damaa dem ñu ne ku sol mbubb doo fi dugg maam ñépp dañuy summiku ba set doog fee dugg ma ne ko ah concert boobu kon moom doo fa dugg yàlla na ko yàlla yërëm moom génn àdduna waaye loolu xewoon na fa dana am tax yu baree baree bari ci yàqu jamono yoo xam ne nii xaj na ku fa demut ba teg ci sa bët euh, te teg ci sa bët sax daanaka mooy daanaka euh, ku bon la ndax <laughs> dem dem fa rek ngir di fa teg sa bët rek waaye mën a ko éviter loola rek daanaka euh, dara waru koo jar waaye léeg-léeg nattu lay doon ndax la la doon yóbbu du loola waaye da nga faa da nga loola loolu lépp itam ñu ci sant yàlla ndax fu mën a nekk rek dinañ def mu kaabada ak sun bakkan ak sun ak seytaane yooyu ba yàlla mu cël ñu ca euh, muccal ca tam taarabe yoo fa nekk ñëpp waaye luñ ci wax ci yàquteg jamono ji des na li ci am solo li ci li ci doy waar nag mooy liñ ko indi fii ci réew mi te waa réew mi jàpp ne loolu mooy li gën a baax te fekk mooy li gën a bon loola nag mooy réere li nga am dafa mel ne ku toog ci jaloo jamaa umpule na yaa ngi toog ci jalo jamaa taalal sa loxo di yalwaan mooy Serigne Touba lim indi ci am njàngale ak lim mu indi ci euh, loo xam ne nii bu ñu ko jàngatee mën nañoo indi développement ci àdduna ñu bàyyi ko di roy laneen loola mooy umpule dëgg dëgg dëgg li nga nekk tudd nga ci sam ci sa biir waxtaan euh, ñi nga xam ne xaj na tubaab yi dañ leen di utiliser mën nañoo tudd Moustapha wala Muhammad wala beneen tur bu sell ñu ñëw nekk ci sa biir di def lu bon ah, loolaat alxuraan junju na ca ndax mooy lam wax ne innama nahnu muslihuuna waaw ala innahum humul mufsiduuna fi l ardi walakin la yash'uruuna ay nit ñoo xam ne nii da moom dañ naafiq naafiq mooy koo xam ne nii dane ci yow laa bokk bokkul ci dugg ci yow ne la damay defar ndekete yoo defarut da yàq loolu alxuraan wax na ko ala innahum hum al na fi l ardi walakin la yash'urun tudd nga itam lu bari ci euh, tubaab yi ni ñuy euh, ni ni ni ñuy jële alal ju bari di ko di di ko di ko def euh, ci ci di ko di ko investir ci loo xam ne day yàq diine yu demee yu demee loolu ak alxuraan fii ñun ñu ngi topp rek yoon wi nga xam ne mooy siratul mustaqim islam mi ngi ñu protéger waaye nag suñ ko suñ ko jàddee nag l'islam léeg-léeg dañuy bàyyi dañuy bàyyi ñu gis nag conséquence négatives yi léegi nag ñu ñu ñu ñu ñu doog a xam waaye fii ñu ngi topp yoon wi rek l'islam dañuy protéger te alal ju bari jooju nga xam ne tubaab yi ñu ngi koy jël di ko def di ko investir ngir yàq diineet euh, alxuraan day wax ne fa sa yunfiquunaha summa takunu alayhim xasratan summa yuxlabuuna maanaam ci ga ci gàttal rek mooy lañ jël ci alal li muy bari bari dañ koy jël financé ko ba noppi perte perte mooy perte guerre bi la taxoon nga jóg amoo ko masalan euh, boo demee université da nga fa fekk njàng mi nga wax léegi nag xam ne dañ ko importer parce que bi ñu amee col bi ñu bi ñu amee indépendance li ñu waroon a def mooy décoloniser suñu bopp ndax jóge nañ ci colonisation décolonisation nag mooy nga teg gi li li la fi tubaab bi tegaloon teg fee yow teg sa système éducatif bi dëppoog sa diineeg sa aada daa di euh, tabaxaat sa réew basé ko ci sa socio culturel lu réew te doo ko basé faneen loolu mooy décolonisation loolu nag dañ koo deful ñun dañoo indil système bi rek ñu adopté système boobu tàmbali di ko jàngale loolu tam muy lu lu lu yéeme yéeme ndax nga nekk doomi jullit nga dem ñu lay jàngal yàlla dee na comme ni ñu ko waxee léegi yàlla dee na wala euh, yoo xam ne nii euh, ña koy jàngale sax xam nañ ne xaj na danañ ci def effort bu rëy waaye du am dëgg dëgg dëgg jeexital ci xolub ki mu koy jàngal ndax euh, jullit ga jiitu ci moom ak yooyu waaye lu yéeme kon euh, liñ ci amoon ci commentaire daal bariwut ndax suñ ko toppee itam laaj yi nga xam ni moo ëpp importance lii may wax laaj yooyu waxtu wi da koy daal di jël te loolu lañ sàkk woon ci man rek moo jël ci ñaari kàddu rek waaye laaj yi moo ko ëpp solo kon damay taxaw taxawlu foofu rek di la wax jëf ci exposé bi nga fi def bu am solo bi nga xam ne nii jëlee nañ ci njariñ yu baree bare bari bari jëlee nañ ci itam ay xam-xam yu baree bare bari jële nañ ci itam euh, aw yoon woo xam ne ni buñ ko toppee euh, fiir yooyu nga xam ne moom la ñu tegal ndëgg sërëx yooyu xaj na duñ ci dëgg loolu lépp ñu ngi la ci sant di la ci gërëm di la bàyyi nga continuer laaj insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa jërëjëf euh, sëriñ Mouhamadou Amine Touré ci taxaw seetlu boobu nga xamante ne bu am solo la te nga andi ko ci lii nga xamante ne moom la professeur doon waxtaane xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah suba sëriñ Xaadim Sall moom la ñu fas yéene dalal fii jataay bi mu fas yéene ñoo waxtaanal ci jubluwaayu attey sharia bu dee ginnaaw suba incha allah ci ajuma ji nga xamante ne mooy jeexitalu semaine bu njëkk bi ci weeru koor wi sëriñ Mouhamad Mbacke moom sëriñ Moustapha Hafsa moom lañu ñu fas yéene dalal su ko defee mu waxtaan lañu incha allah ci ay béréb yoo xamante ne kenn du leen fàtteeti loolu moom mooy jeexitalu semaine bu njëkk bi incha allah ci weeru koor wi man incha ñu euh, wax leen ni nga xam ne noonu la ñaari lu sëriñ bi incha allah di doxe kon ginnaaw bi ñu yëkkatee kàddu cant yoo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci sëriñ bii nga xamante ne moo doon def waxtaan yi muy sëriñ ji di jaxate te nekkul sax loo xamante ne lu mu ñun la ndax xam nañ ne li ko li ñu ci jotaay bi rek moo ko ci war ba tax mu jógee ba ndakaaru ñëw tey ngir fas yéene ànd ak bi waaye nag faaw sant ko ñaan yàlla tamit jéego yooyu nga xamante ne moom la seq yi yàlla ba ko yàlla nenal yëngutu yi nga xamante ne moom li yëngutu di ci gëstu ci yoonu murit ngir tasaare ko ak leeral lii nga xamante ne mooy xew ci Sénégal ba kenn ku nekk war ko bàyyi xel yëngutu yooyu yàlla na ko yàlla làq fu yàq yëggut kon li def moom mooy laaj yi xam naa ne xaw naa bari trop waaye dañuy jox kàddu gi sëriñ xarim xarim Diouf su ko defee incha allah mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokk jullit yi ñu ngi leen di ziyaara di leen nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di amaat mbégte ci teew ci jataay bi ak waxtaankat bu tedd bi nga xam ne moom lañ ci tànnoon muy professeur Djib jaxate ci thème bu am solo bi nga xam ne euh, traité na ko fi muy al muridiya amam al mu doon loo xam ne euh, thème la bu am solo lii wane ne am na solo mooy laaj yi bari na lool su ko defee dañuy jukki yenn ci laaj yooyu euh, mu tontu ci ndax waxtu wi xëy na lu ci des bareetut waaye Euh, laaj yi euh, bariwaay bi tax na ba dañuy jukki yenn yenn ci laaj yooyu professeur euh, kii nee na ci biir waxtaan bi daal dégg nga tudd ñaari système ñaari système yoo xam ne moom la ñuy doxalee àddina bi gannaaw 1945 nee na loolu day laaj ba xam ba xam ñaari système yooyu Union soviétique moo ko taxawaloon wala États-Unis ñoom ñoo tëraloon ñaari système yooyu wala boog àdduna bépp ñoo dajaloo woon dëppoo ci ne ñaari système yi ci ñaari ñaari système yooyu dama wax ni bi ñu jógee ci deuxième guerre mondiale dafa am benn conférence bu ñuy wax conférence de Yalta bu nga xam ne dëkk yu mag yi ci àdduna bi fa la ñu daje daal di toog daal ni léegi daal dañoo bëgg ni guerre dootul am ci àdduna bi waaye ni ñu mën a def mooy nañu fexe ba àdduna bi ñu def ko ci ñaari ñaari pàcc ñii nañu ànd ak Union soviétique ñii ànd ak États-Unis am na nag ñu ni yoon ñoom ànduñoo kenn ñooñ la ñuy wax les non alignés waaye li wóor daal li nekkoon ci jamono ci àdduna bi ba 1945 ba 1989 mooy ñaari pàcc yooyu ñoom ñoo fi nekkoon américains yi ñoom dañoo gëm koom ni ma ko waxoon léegi ni nit dafa war a fexe lu mu fàggul boppam te bu ginnaaw bu mu fàggulee boppam bu mu faale kenn bu mu jàppale kenn ñeen nag dañoo gëm ne nit ki warul am dara lépp nguur gee ko war a loolu moom ñaar yooyu ñoom ñoo doon dox euh, ci àdduna bi yeneen dëkk yu ndaw yi nag dañuy bootu ci kee wala ñu bootu ci ka ca des loolu moo ci nekkoon dëkk yu ndaw yi dañuy bootu ci kii wala ñu bootu ca ka ca des euh, tey jii nag àdduna bi euh, dafa depuis 89 euh, Union soviétique léegi dooleem amatu ko nee na dañoo mujj bàyyi loolu ñu gëm daal di dem nag léegi toppandoo américains yi ba tax na léegi modèle libéral modèle capitaliste maanaam modèle bi nga xam ne américains yi ñoom la ñu teg mooy système bi nga xam ne moom moo nekk ci àdduna jërëjëf fi tontu boobu euh, kii itam nee na day laaj ba xam yoonu murit ni mu nekkee yoon woo xam ne mën naa andi ay solution ci yàqu-yàqu yi nga doon waxtaane nee na ndax yoon yoonu murit boobu ndax mën naa nekk système boo xamante ne mën nañ ci doxal àdduna bépp ndax loolu war naa mën a nekk euh, loolu def naa sax moo nekkoon solo ko waxtaan wi man kay euh, yoonu murit dafa jublu ci nit ci doomu aadama doomu aadama boobu nag nekkul nit ku ñuul nekkul nit ku weex nekkul nit ku jaune doomu aadama ci boppam moom la yoonu murid jublu mooy defar doomu aadama boobu doomu aadama boobu nag boo ko defaree defar nga adduna bi yëpp ndax moom mooy doxal moom moo nekk ci koom moo nekk ci wutum xam moo nekk ci liggéey moo nekk ci politique moo nekk fépp doomu aadama boobu ngay defar boo ko defaree rek defar donc liggéeyu murid mi ngi jublu ci defar nit ci taaral nit ci fexe ba nit ki am euh, xam-xam am jikko yu rafet euh, bu boobaa mën nga jàpp ni askan wi penc mi yépp ci boppam euh, defan ko ko kon euh, yoonu murid daal dafa nekk comme ni ma ko waxee léegi basang bi nga xam ni dañ koo jël ràbb ko ba pare adduna bi nag moo ci des moom moo war a ñëw toog ca basang booba du doon loo xam ni yomb na nag parce que wax naa ko léegi am na ñi nga xam ne dañu taxaw xeex loola ah, ni la tubaab yi nee nañu tey jii seen problème mooy lislaam nan la ñuy def ba xeex ak l'islam boobu nan la def ba jëlee ko am na li nga xam ne démb rek démb ci waxtu wi maa ngi doon waxtaan ak ay français yu nga xam ne dañoo ñëw dakaar ñu doon waxtaan ci mouridisme mais bi ma waxtaanee ba pare dañoo ne ñun kay dañ doon nax neke lépp luñ ñu doon wax ci mouridisme neke du lool mu ni dañ ñoo gëmloo ni woon ñoo xam ni gëmuñu dara ñoo xam ne dañuy topp ay nit yu leen di nax ñoo xam ne ay secte la ñu xam nga ñoom secte la ñu xam seen réew yi waaw donc euh, dafay nekk façon yi nga xam ne daal buñ ko leeralee dinañu xam ne yoon wi yoon bu taaru la te bu ci àdduna bi euh, jaaree dina jar jërëjëf ci tontu boobu itam euh, kii itam nee na nee na gannaaw ba mu la waxtaan bi day laaj nee na tubaab yi yàqu-yàqute yi nga xam ne moom la ñuy dund te mu fas ci seen réew ya nee na lan moo leen yóbbi loolu euh, mujj dem ba gëmatuñu yàlla gëm àdduna rek gëm seen xel maanaam tubaab dafa dem ba gëm yi lu ko xelam digtal rek moo ne lu xelam amul la xam nag amul loolu sax xam nga ci mbirum science ñoom dañu dem ba gis ni réer nañu xam nga science dafa science euh, da nga koy da koy mën wala mu mën la bu fekkee ni mënoo ko moo lay mën parce que moom moo lay gëmloo ni la moom lu mu am lu mu indiwul rek nekkul mais science ñi ñi nga xam ne ay scientifique dëgg lañu dañu mujj dem ba xam ni ah defal naa ndeke ne science bi kat ñu ñi ci mën a am yépp am na ci lu bari lu nëbbu loo xam ne xamuñu ko xel dañu lool. Euh, tey jii physiciens yi dañ lay wax ni boo bëggee gis atome il faut nga jël microscope. mais microscope dafa am lumière lumière bi xool microscope dafa bi xool euh, atome bi dafay changer position ak euh, vitesse su atome bi moom la ñuy wax équation d'incertitude en physique maanaam dañu dem ba ni ñun suñu xel bi ñu li muy rëy lépp ak science li muy li muy li muy xarañ lépp am na lu nëbbatu loo xam ne mënuñu koo xam loola nëbbatu nag mënuñu koo xam nañu dellu ca ña ko xam <laughs> nañu dellu ca ña ko xam ñu leeralal ñu ko loolu loolu rek la mooy modestie xam nga Euh, moo tax nit modestie moom mooy moom mooy nit ku dal nit koo xam ne da ngay dellu ni nit nga waaye bëgg a jël rek yëkkati sa bopp daal ni man xam naa lépp sama xel loolu tey jii am na ci tubaab yi nga xam ne ñi ngi ci yeewu waaye malheureusement am na nga xam ne ba léegi yeewuñ ci dañoo gëm ne lu leen seen xel jox rek moo am lu nga xam ni seen xel dañu ko nekk. jërëjëf ci tontu boobu kii itam nee na euh, day laaj ba xam Sénégal programme bi nga xam ne moom la ñu jàngale ci école yi. ndax amu ci yoo xamante ne bu ñu ko changé woon soppil ko suñu bopp dugal ci programme yoo xam ne dana mën a jëriñ ngi jàng nee na ndax loolu gisoo ne lu baax la mën nañu ko nee na wala Sénégal daa moomagul boppam ba sañ a dindil boppam yenn programme yooyu. gis nga sëñ bi dama lay wax ne <clears throat> jamono yële passé xam nga suuf si yëngatu woon na Japon ci dëkk bu ñuy wax Fukushima gis nga suuf sa ba mu yëngatoo fekk nit ñi ñi ñi ngi nekkoon magasin ñii nekk fa ñuy liggéey ñii nekk ci ay école yàlla xam na ni japonais ba suuf sa yëngatoo ba ku nekk jàpp dañoo ran pour génn daw ñu buuxante de dañoo ran maanaam seen yar ñoom seen aada ak seen cosaan moom moo leen tënk ci loola du ñu génn fenn wala ñu dugg fenn te rawuñu suuf saa ngay yëngatu ku nekk yaa nga xalaat ni man ndax ndax naa dee ndax ma ma ña nga ca biir magasin ba ay junni junni nit nekk ci magasin bi ñu ni nañu ran pour génn dam li ma la bëgg a wax foofu mooy gis nga nit da ngay gëm sa bopp dangay xam lu baax lu nga xam ne am nga ko nga tënk ci sa bopp tey jii dëkku japonais yi chinois yi li leen jëmale kanam moom mooy dañoo ni ñun kat suñu aada suñu cosaan mooy li seen budaa yooyu ñu gëm ci lool la ñuy tënk waaye lii fi tubaab yi indi ay caaxaan nañ waaye nag ñun dañoo deful loolu ñun dañoo am loo xam ne tolloowul sax ak chinois yeeg japonais yi li ñu am ci lu baax ñu daal di koy jël nag bëgg a teg fële bëgg bopp daal ni ñun li ñu yor baaxul xam nga li ma fi indi sànq mooy tuba waxuma ni tubaab bi li ñu yor baaxul mais ñoom ci seen wàllu bopp ñoom ñoo waxal seen bopp ni li ñu yor baaxul nee naa ni Paul Valéry moom moo bind ni nous autres civilisations nous savons maintenant que nous sommes mortels wax naa la fi ni Pape Jean Paul II li tax ma wax Pape Jean Paul II parce que lu mu bind bàyyi fi du wax moom moo ko bind foi et raison diine jamono moom moo bind ni léegi réer nañu parce nekk suñu askan wi ay ñaawteef ñu bëgg a jël suñu yu baax teg na le bëgg a jël yu bon yi tubaab yi ñu ni ñoom baaxatul bëgg a jël daal di wéy ci loola euh, kon yaakaar naa ni suñu programme bi war nañ ko xoolaat euh, école nag warul nekk loo xam ne dafa tëju ndongo bi nga xam ne dafa nekk war na jàng li am Japon li jàng am Amérique jàng xelam dafa war a ubbeeku waaye nag euh, dafa war a nekk koo xam ne mais demal ci sëñ Saliou boo waxee moom géographie léegi nga daal di fekk sa bopp nga wax moom histoire léegi nga xeeb sa bopp mu wax la léegi ay affaire yu doy waar yi nga xam da naan sëñ bi nan la def ba xam loolu waaw kon nit ki da war a sëñ bi ci boppam daf ñoo jàngal ñu ubbeeku daf ñoo jànk daf jàngal ñu dal ñu ubbeeku euh, école dafa war a jàngum xam-xam dafa war a ubbi nit ki waaye nag ubbi nit ki bu mu tax nga dem ba fàtte sa bopp ubbeeku koy dafay tàmbali ci nga xam sa bopp nga xam li nga yor lan la waaye dem weddi sa bopp gëmatoo dara ñu bëgg laa gëm loolu bon nga topp ci loola loolu ci lu ñu réeral ak li ñu yàqal ci la bokk jërëjëf ci tontu boobu itam euh, kii itam nee na professeur nee na ndax état bi amul responsabilité ci sunu aada yi nga xamante ne day mujj di sànku di réer ba ñu ci bari dañuy dem ba aada yooyu duñ ko xamante sax nee ndax état bi amul amul responsabilité bu mag ci aada yooyu di réer. waaw euh, état bi am na ci responsabilité mais bu ñu naan état mooy ñun <laughs> ñun ñun wax dëgg yàlla xam nga. Euh, bu nit ñi jógee daal ni dañaa soxla réew mi néew na ci ñun ñuy jóg di leen laaj nii boo jotee réew mi lan nga ko nar a doxale boo ko dee xool daal ñun ñi di jàppale nit ndax euh, sama doomu nijaay la ndax euh, am naa ci moom et cetera waaye ndax kii indi na programme boo xam ni natt naa ko saytu naa ko xam naa ni kii programme bi mu nar indi mooy doxal ay baax yu fi amoon bu ko defee nag ma daal dem ànd ak moom ca loola te yàlla rek tax waaye xam nga ni boo demee wooteel koo xam ne danaan la constitution bi ni may doxalee àdduna àddu nguur gi yoonu yàlla newu ci nga dem ànd ak kooka koo xam ni dafay xëy na nag xam moom moo ñu moom moo ñu moom moo ñu ci dugal war nañu leerlu moo tax jotaay yu mel ñu leerlu ba ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk euh, parce que bu ñu nee responsabilité état bi rek ñun dugg nañ ci responsabilité boobu parce que bu boobaa dañ naan képp ku fi ne ñun ñoo ko fi teg est nag ci ñun ni ñuy tegee delluwaat nañu ci yoon yi nga xam ne moom la ñu bëgg ñu jaar fa ginnaaw bañ ko fi tegee tamit ndax ñu ngi taxaw tem di saytu di di wax ni kat ñun bu ñu sañoon lii ak lii ak lii ka daal di koy doxalee noonu man dama nekk ci benn daara boo xam ne ñu ngi tudd IAM am na sama benn ndongo daara bu fi neen mi ngi toog son bu euh, mais daara jooju boo ko duggee son bu mu ngi nii mën na mën na seede lool boo fa duggee boo dugg see rek li ngay ñëkk a gis mooy photo maam Cheikh Ibra Fall ci daara boo xam ni nasaraan lañ koy ñoom ndongo yi ay ay jàmbaar lañu dañuy def foofu seen kuréel ajuma bu jot ñu ngay daje def seen kuréel di jàng at mu jot ñu def waxtaan bu rëy ci Cheikh Amadou Bamba ak jaar-jaaru Cheikh Amadou Bamba loolu mooy dëgg mën nga nekk foofu ñu lay jàngal ay Max Weber ak lu ne waaye nga ne man du ma man du ma fàtte sama bopp parce que dafa am liggéey est-ce ñun taxaw nañ ci loola boo ko dee xool nag moom laa doon wax sànq ni bëri na ci ay baax yu ñu am waaye ñu ngi koy sàggane kon responsabilité état mi ngi ci waaye ñun itamit suñu responsabilité mi ngi ci. jërëjëf ci. tontu boobu kii itam nee na dafa seetlu ci sa biir waxtaan nga tudd ci mbirum jigéen ji te muy euh, lu am solo ci jamono ji ñu toll nee na nii jigéen yi yàqu-yàqu yàqute gi nii mu fësee ci jigéen yi ba ci am ñoo xam ne dañuy mujj di jaay seen bopp nee na ndax responsabilité boobu ndax euh, ñi yor diina ji kilifa diine yi am nañ ci wàll ak boroom xam-xam yi ak euh, ñi nga xam ne ñooy kilifa yi àdduna yi nee na ban responsabilité ban taxawaay ngeen am ci fexe ba loolu dañ fi ba jeex. Euh, ci laaj boobu dafa am parce que dafa wax responsabilité ñu ñu ñu bëri ma jël ci responsabilité borom xam-xam yi mais mais mais lii nag dafa am solo trop vraiment li may wax nii man daf ma amal daf ma amal njariñ parce que affaire wu xam-xamu psychologie la xam nga. Euh, ci psychologue yi ci àdduna bi ki ñu ci gën a naw ci ñi ñu ci gën a naw bokk Sigmund Freud ci la bokk moom allemand la si Sigmund Freud xam nga lu mu wax nee na gune gi bu demee ba am diggante ñaar ak ñetti at day bëgg a toppandoo way juram bi nga xam ni moom la nuróol maanaam bu fekkee góor la day bëgg a toppandoo way jur bu bu fekkee jigéen la day bëgg a toppandoo way juram jigéen bu muy am diggante ñaar ak ñetti at mu ni nag moom Sigmund Freud de mi ngi Sigmund Freud mi ngi dund diggante 1856 ak 1939 1856 la ñëw àdduna 1939 la génn àdduna Allemagne mu ne euh, góor mi ngi tàmbalee nekk góor ci mi ngi xool baayam responsabilité yi muy am ci kër gi ndax nee na euh, nekkinu góor góor ni mu bindoo ci xelam ni mu bindoo ci boppam dafa bëgg di wane doole kàttan ak njiit noonu noonu lañ ko tëggee ci am xel ci psychologie noonu lañu ñu tëggee góor dañ koo tëgg ci mu mu war a yor kàddu war a jiite kër war a war a war a wane boppam war a am fit war a yooyu nee góor noonu lañ ko bindee nee jigéen tamit dañ koo bindee ci xaw a am lu muy ragal xaw a am lu muy seet xaw a dal yu demee noonu noonu la ñu bindee jigéen mu ni nag bu fekkee ne li muy wax dafa garaaw de nee bu fekkee ne da nekk ci kër boo xam ne ku jigéen ka moo mujj nekk góor mooy jiite kër gi moo fa am kàddu nee na boo moytul doom yi góor yëpp ku jigéen ka la ñuy toppandoo parce que ku jigéen ka moo fa yore taxawaayu góor mu ni lool nag moom moo indi ñaaw ñaawteef yi ñaaru tur yi am ci réew tubaab ya mooy ba ñu demee ba jël jigéen yi ni leen yéen war a jiitu lool nag la ñu commencé dugal ci suñu askan yi moom la ñu tuddee parité kon bu fekkee ne da ji jël borom xam-xam yi seen responsabilité mooy loolu la war a leeral nit ñi ci psychologie rek waxuma la sax diine ci psychologie rek psychologie rek li mu nangu mooy que penc mi góor moo ko war a jiite boo jëlee jigéen nga teg ko ak ci kër gi boo moytuwul góor ña dinañu mujj am ñaari tur nee na loolu moom mooy indi lu mel noonu ci ay askan kon bu ko defee yaakaar naa ni war nañoo lu ci loola te def ci nang mais ni li ñuy def nii yëpp li waaye parité yu demee noonu jigéen ñi nañu jiiteeg euh, lu ci bëri daal dafa nekk loo xam ni tubaab yi ñoom ñoo ñu ko imposé tubaab bi ñoo lay wax ni la defal lii boo ko deful duñ la jàppale jërëjëf ci tontu boobu kii nee na moom gannaaw ba mu rafet loo waxtaan bi nee na day laaj lan moo tax nit doomu bu ko mbir jegee mu mel ni du ko jox àqam àq jam ko war a jox dëgg du ko jox nee surtout mbir yu baax yi nee na lan moo waral nit mel noonu bu ko dara jegee daal day mel ni du ko xaw a sàggane nee na euh, mi ngi ciy fedd yu baax yi nga xamante ne day mel ni bu ko jegee du ko faale waaw loolu loolu moom dafa nekk ci yenn saay ci sàgganu ñenn ñi ci ñun euh, mbir jege la nekk lu baax nga nga dem ba xaw ko réere mbir euh, bu ko defee nag yow yaa ngi dem di seeti leneen moo tax nag jàng ak nafar am solo am solo euh, mbiru sëñ bi mbiru muridisme dina jafe nga dem ba xam lépp parce que dafa dafa dafa ëmb lépp lu ëmb lépp nag pour pour nga xam ci lépp lu ci ne dafay xaw a jafe bu ko defee war góor góorgóorlu fu ñu toll di nafar fu ñu toll di gëstu fu ñu toll di seet loolooy tax li nga xamoon tey suba nga xam leneen bu ko defee nag euh, ngay gën a jëm kanam rek waaye bu fekkee ni li nga xam da nga koo xaw a doylu daal ni lii rek xam naa lépp daal di yem ca loola di nga mujj dem ba loola nga commencé ko soofantal euh, yoonu murit nag dafay nekk yoonu sàkku xam-xam crois que sëriñ bi bi muy yónnee ndaw yi kuntaan ci man daf leen a soññ ci sàkku xam metti mu tar mu jafe nga ñàkk nelaw wutal xam-xam wutal xam-xam nangul liggéey donc bu boobaa ñu xam ni sàkku xam-xam moom dafa nekk yoon wu ñu xàll ci yoonu murit li nga xam tey suba na nga góorgóorlu ba xam leneen lu ëpp loola bu boobaa defe naa ni di nga fexe ba yenn yi nga miin lool miin ko lool miin ko lool ba commencé ko sofantal xëy na mu xaw laa sori ci sàkku xam-xam boobu ngay sàkku xam-xam di wut toujours lu bees loo xam ne xamoo koon démb jërëjëf Euh, lan mooy sa gis-gis ci yàqute yàqute yi nga xam ne dafa mel ni média yi ñoo koy jàllale nee na boo xoolee télé bi gën a mag ci Sénégal bi gën a mag ci Sénégal waxtu wu ne dañuy teg ay émission yoo xam ne wala ay euh, série yoo xam ne taxul mu am solo lool nee na te waxtaan yu am solo yi nga xamante ne dañ koy def ci wàllu diine duñu koy faral di jàllale neen lan mooy sa gis-gis ci loolu. waaw euh, xam nga sànq ci introduction bi développé wu ma ko nee naa ne am na ñi nga xam ne ñi ngi ci suñu biir. fekk ne ay bunt lañuy ñuy tijji yoo xam ne boo moytuwul dañuy yàq parce que dafa doy waar série yooyu ñuy wax boo ko dee xool heure julli lañ koy teg heure julli la ñuy teg defee ñu ci bëri duñu julli euh, te wax naa leen te ñi ñi moom télé yooyu ñu ci bëri ci ñu ngi ci dañ ne ci diine gi la maanaam dafa am ci àdduna bi euh, ay lobby bu ñuy wax lobby mooy ñoo xam ne dañoo am doole lool lool lool ci àdduna bi ñoom ñooy doxal àdduna bi ñoom ñooy lu ci bëri ñoom ñoo koy doxal dañoo am xaalis dañoo am barke dëkk yi ëpp doole ci àdduna ba seen président yi ñooñu dañ leen di njatt di leen defloo ay mbir ñooñu nag ñu ci bëri ay yahut lañu ñu ci bëri ay borom ñaari tur lañu est-ce que xam ngeen ni euh, xale yi seen sol gu bees yi nga xam ni li ñuy sol dafay seere ci ñoom moom la ñuy wax euh, pre du corps waxuma la du jigéen ñi rek même góor ñi dañ koy sol loolu borom ñaar moddu borom ñaari tur yi est-ce que xam nga ni ceinture yi ñuy takk bu ñuy tuddee Dolce et Gabbana ñaar ñu defar ceinture boobu ñaar ñooñu ay borom ñaari tur lañu dañuy sëy ci seen biir ñoom ñaar ay góor lañu. ceinture xale yu góor yu ci bëri ceinture yi ñuy takk Dolce xamuñu ko sax dañ ciy gis DG xamuñu sax ni Dolce et gabana wala ñu toog cap ba seen cap yooyu ñu bind ci DG Dolce et Gabbana ñooñu ñooñu dañoo doy waar dañu nekk ci àdduna bi am doole ñoo yore média yi média yi gën a mag ci àdduna bi ñoom ñoo ko yor di njatt président yi ëpp doole ci àdduna bi dañu leen di njatt ni la defal lii nga def ko par ñooñu nag seen programme mooy fexe ba lépp luy diine rawatina diine l'islam bu mu bu mu jib ci àdduna bi loolu moom mooy seen programme diine l'islam da leen di gene pour que ñu mën a doxal ñoom seen programme ni ñu ko bëgg a doxale il faut que diine l'islam sori foofu léegi nag jullit yi il faut que ñu leerlu loola ko defee ñu xam ne àdduna bi ma ngay jëm ci ndëgg sërëf te diine lislaam rek moom moo ko fa mën a jële loolu nag liggéey boobu nag bu nekk liggéey bu yomb parce que ñële tamit dañoo taxaw teg seen stratégie pour xeex diine lislaam taxaw yenn saay euh, dañuy jaar xolal bi américains yi di bombarder Irak bi ñuy bombarder Irak réew réewu jullit na ñun xam nga fan la seen camp yi nekkoon Arabie Saoudite Arabie Saoudite la ñu defoon seen camp di bombarder Irak maanaam ci réewu jullit la ñu jaar mooy li ñu waxoon rek moom la Samuel Huntington conseiller George Bush la moom moo bind le choc des civilisations nee na nañu jaar ci jullit yi xeex jullit yi loolu moom moomu fi am tey ci réewu jullit Sénégal sax euh, jamono jooju am na ci suñu juróom fukki ak juróom benn soldat 96 soldats yu ci dee yoo xam ne dañoo demoon jàppale ji américains yi pour xeex irakiens duñ ko wax mais loolu moom moo fi ne kon ñu xam ni daal am na programme bu nga xam ni am na ñu ko yor te programme boobu li leen tax a jóg mooy xeex diine l'islam mooy fépp foo tuddee diine l'islam nañ ko fa jël nee naa la démb maa ngi doon waxtaan ak ay tubaab ay français Dakar démb waxtu yi ñi ngi toog ñoo dogandoo dañoo ñëw di gëstu ci affaire mouridisme ñu woo ma ni ma naa ñëw waxtaan ak ñoom bi ma waxtaan ak ñoom ba pare dañu ne ñoom seen bopp dafa tourné ndax ba ñu jógee France li ñu jàppoon mooy mouridisme secte la maanaam comme seen secte yooyu benn nit moo fay ne nax ña ca des lekk seen xaalis nangu sox yi ba pare bu pare daan leen xaru leen ñoom ñëpp xaru daan ni àjjana lañ parce que ñoom loolu la ñu xam ñu la ñu jàppoon ba ñuy ñëw bi ma waxtaanee ba pare dañoo ni kon ñun da balaa ñu fiy jógee defe naa ni dañu dem sangu ji ba set noonu lañ ko waxee on va se laver avant de rentrer chez loolu bu ko tubaab waxee mooy daal balaa ñu fiy jóge bëgg nañoo nekk ay xaadim ak ay maam jaar ndax ay góor ak ay jigéen ñoom ñoo ca nekkoon kon dama la bëgg am na ku posé question sax ni lan mooy rôle lu intellectuel rôle intellectuel mooy loolu mooy bañ a am complexe taxaw xam ni li nga nekk ak li nga yor lu am solo la nga bañ a am benn complexe yeggale ko fa mu war a yegg nee naa la yoon bi dafay former ay xalif képp ku mu former rek Philippe Couti moo ko bind nee na ña jege sëñ ba ko gën a gën a doyadi mën naa defar àdduna kon kay yow bu fekkee ne yow jege nga ba jot ca loola fexeel ba ña la wër na yegg ca ñoom loola intellectuels yi war nañu am taxawaay bu mel noonu am na tamit ku laaj ci français ni yan yoon la ñu mën a jaar ba changer par exemple économie mais xam nga koo xam ni danga nga da nga gëm mouridisme ñu dénk réew doo ci def ñaawteef ñu dénkalam réew doo ci def ñaaw téef mënoo gëm wax ku gëm laa wax de doo ci def ñaaw téef lu rafet rek nga ci def doo lekk alalu mbooloo doo jël loo doo wax lu dul dëgg doo jël loo xam ni euh, Masamba ko waroon a moom nga jëm jox ko Mademba la ñëpp bokk di nga ko def na mu war a gën a yéwane loolu kay moom mooy programme buy defarum réew li ñuy wax démocratie mu ngi ci Cheikh Amadou Bamba moom mooy defarum réew li li li mu wax ci masaalikal jinaan ni ki nga xam ni sax mukallaf la dem di euh, di di di di kompaloo ak ñi nga xam ni ñoo yor ñoo yor réew mi pour noot ñi nga xam ni ñoom ñooy waa askan wi mu ni ñooña weñ bu nga xam ni da nga leen jël teg leen ci ginnaaw kër sax moom moo leen di gën bu ëllëgee noonu la ko bindee ci masaalikal jinaan kon ñu xam ne kon euh, yoon wi dafa nekk yoon woo xam ni sell defar jub yiw rek moom moo ci nekk ki ci nekk nag ñu dénk la réew mi sa programme yëpp ci loolu lay ne di nga dimbale baykat di nga sàmm kat di nga napp kat di nga dimbali néew di doole di nga dimbali mécanicien di nga dimbali ñuy jàng alxuraan di nga fexe ba penc mi rafet waaye yow ñu tegle fi ngay dimbale kat di leen jox ay ay kaat kaat ak xaalis bu dul jeex di dimbale waykat di leen yóbbu ki kenn xamul ay festival fu ne ci àdduna bi jox leen xaalis di dimbale mbandkat loolu rek moom mooy programme loolu programme boobu wax dëgg yàlla amul lenn lu mu li nga xam ni moom mooy yoonu murid jërëjëf sëñ euh, professeur Euh, kii nee na itam euh, day laaj ba xam euh, yoonu murit ni mu doonee yoon boo xamante ne mën naa indi solution ci yàqu-yàqute yi nee na ndax jotul yennat murit yi nga xam ne nee na dafa seetlu ci ñennat murit yi bu sëriñ bi joxee ndigal nee na dañuy ñu yem ci ñàkk jëfe ndigal ga mais dañ koy diingat nee na ndax loolu mënuñoo jural ak sooxe ci yoon wi Euh, je man dama yaakaar ne doon doon na waxta doon na baax lool ñu def waxtaan bu yaatu ci ndigal doon na baax ñu def waxtaan bu yaatu ci ndigal xam nga xam nga tubaab yi bu ñu ko traduire ndigal rek daf koy dañ koy yàq parce que bu ñoom bu ñu ko traduire dañuy wax mooy ordre dafa mooy dañuy yaakaar ne dafa am kenn koo xam ni dafay jóg rek nelaw ba mu neex ko yeewu daal di def leen lii ñëpp def loola loolu je je t'assure cest dire que moo tax dafa baax ñu leerlu ko mais dafa am jamono ji nga xam ne tubaab bi ñu ngi fi woon yàq rek di yàq rek tubaab bi nekk ci di yàq jamono jooju ñu ci bëri mu tuubloo leen def loolu gëmloo leen li mu ne mais jamono jooju bu fa ndigal ndigal nekkul woon tey jii kenn du taxaw di wax diine l'islam ci Sénégal ndigal boobu moom mooy protéger mooy protéger nit ki moom moo lay protéger moo lay aar moo lay sàmm parce que euh, kii dafa am lu mu xam te yow xamoo ko kii dafa am ci lu mu ne te yow nekkoo ci kii dafa am lu mu yëg te yow yëgoo ko kon kay tii pour fànqal la lii moo ne la moo tax mun la defal lële boo boo boo boo nekkul nit nag dafa am sama dafa am sama sama sama wasila sama xarit la sama xarit dëgg la wax dëgg yàlla dafa ma dafa ma woo benn bis dafa ma ne dafa ma laa soxla loo mënti jàpp na nga ko bàyyi nga ñëw fekk ma Touba ma jóge Ndakaaru ñëw fekk ko Touba yendu fa ba ngoon mu ne ma xam naa am na ci affaire yoo nekk mën naa laa yeewi nga dem ah ma ne ko waaw danga maa waxoon danga maa soxla mu ne ma déet damaa bëggoon a yendoog yow rek ma daal di dem ndeke ne jur boobu bu ma yendu woon fa ma ne musiba dal ma fa maanaam li ma lay wax mooy bi ma dellisee musibaa am fa ma ne woon dafay am ki nga xam ne mi ngi yëg wala mi ngi gis wala mi ngi làmb wala mi ngi xam loo xam ne xamoo ko loola soxla na waxtaan lool pour ñu leeralal ndigal ci bopp ñu bari ci ñun parce que tubaab yi dañ ko bëgg yàq ñenn ñi dañ koo bëgg a yàq dañu la bëgg a gëmloo ni la ordre la injonction la exploitation la traite la loolu lañ lay bëgg a gëmloo boo deful nànk rek dinañ la dugal ci ndëgg sërëx boobu moo tax intellectuel yi foofu am ngeen ci responsabilité parce que euh, dañ lay dañuy indi ay système pour gëmloo ni la lii la démocratie république Montesquieu Rousseau et cetera mënula ànd ak ndigal loolu Léviathan la Thomas ox la amul parce que ñoom tubaab bi ci seen bopp ñàkk gëm ndigal moom moo leen dugal ci situation yi nga xam ne moom la ñu nekk donc bu boobaa ñu xam ne ki nga xam ni dafay joxe ndigal da kooku dañ koo nàmm ba mu war koo mën a joxe sëñ bi bu ku mu defar ba pare loo digle nit ña jaar ca yiw rek lañuy am ak jàmm parce que dañ laa defar ba pare dañ laa nàmm ba pare loolu ci stratégie sëriñ bi la woon da daan defar ay nit ba ñu jàkk mu jël leen daan leen di am fu mu leen yabal bàyyi leen foofu am ay taal ay ndongo yu nekk ci seen wet mu defar ñooña ñoo ñu dem defar ñeneen loolu stratégie la yoon la ñooñu bu ñu la defaree ba pare ba nga jag loo digle nit ñi tëggu ja jiw rek lañuy am ak jàmm euh, je crois que loolu daal yaakaar naa ni am na solo ñu leerlu ci bu baax ni ndigal wute naag ni ko tubaab bi bëgg a ni ñu ci bëgg a naxe ni ñu affaire exploitation la wala affaire traite la du loolu. Euh, jërëjëf professeur Djibi Diakhaté yaakaar naa laaj yi bari na waaye waxtu wi li ci des dafa mel ni bareetut dañ koy yemale foofu rek di ñaan yàlla yokk wér gi yokk xam-xam Euh, yaakaar naa ne ni mu ko traité mbokki taalibe yi fi teew ak ñiy déglu ñëpp dégg nañu ko euh, daañu ci mën a euh, def seen jàngat fexe ba itam lii mu wax ay yàqu-yàqute ñu fexe ba moytu ndik ko bu baax a baax